billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin ginnaaw yàlla ñoo ngi leen baalu àq di leen baalu àq ni ko mu assasatul wafaa'i bi xuquqil imaan baaxoo defee ci weeru koor yépp ci bis bu nekk ci waxtu wi boroom Daaru Muxti tey muy Sëriñ Seex Xaddi yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wér ñëwaat leen tey jii ngir fas yéene ànd ak yéen dalal kenn ci boroom xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun ci weeru koor wépp bis bu nekk ñu tànn benn ci tomb yi nga xamante ne jàpp nañu bu ñu ko jàngatee des na ci jariñu des na ci jariñe ñu ànd ak ñun ngir fas yéene jàngat tomb yooyu tey nag ki ñu dalal bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy xamle tuuti rek ci ay jaar-jaaram ki ñu dalal mooy alxaaji Mouhamad Fadil Niang dëkk ba Touba sëriñ Mouhamad Fadil Niang moomu mi ngi jànge alxuraan ci Touba bi mu jànge alxuraan ba noppi mi ngi tàmbale tamit njàngum xam-xamam foofu ci Touba ci ku ñuy wax sëriñ Afi Bousso imam mu fréquenté tamit jotaayu xam-xam yu bari bokk na ci ci jaar ci seeni loxo ku ñuy wax sëriñ Afe Ñang ak yeneen béréb ci biir Touba yoo xamante ne yu ñuy xamle la ak di fa xamlu ginnaaw bi muy jógee ci béréb yooyu la jaar ci école bi nga xamante ne mooy sëñ Murtala bi nekk ndaam di bi ñëpp xam muy al foofa tamit jaar na fa jot faa jàng as lëf ginnaaw bi la fa jógee dem Maroc li ëpp ci li nga xamante ne wala lu baree bari ci li nga xamante ne xamlu na ko tamit foofu ca Maroc foofu la ko xamloo ndax mën nañu wax ne foofu la amee euh, euh, brevet d'étude d'étude foofa la amee baccalauréat foofa la amee tamit maîtrise ginnaaw bi mu jaaree foofu la ñibbisiwaat fii ci senegal yàlla baax ko mu admis ci benn concours dugg ci école bi nga xamante ne fa la ñuy tàgge tàggate jàngalekat yi jàngale ci école gouvernement bi foofa tamit jaar na fa ñu affecté ko mu commencé jàngale fële ca Louga ginnaaw bi la dem école normale supérieure fi nga xamante ne fi la ñuy tàggate yi foofa tamit jaar na fa tàggatu fa ginnaaw bi lañ ko affecté mu nekk comme profeseur di jàngale fii ci lycée bu Darou Moukhty ba jamono ji ñuy waxee génn fii ci lycée bu Darou Moukhty foofu lay fii lay jàngale fi ne nii mu bokk tamit ci ay yëngutoom yemul ci di jàngale fii ci lycée bi donc waaye Azhar bee nga xamante ne mi ngi nekk ndam tamit teewul foofa tamit dana fa joxe ay cours dafa jàngale bépp jataay boo xamante ni tamit jataay xam-xam la jataay boo xamante ni dañ fay sàkkoo xam-xam wala ñu fay xamle jataay boobu tamit bu ko yëgee wala ñu wax ko dana ko teewee loolu sax mooy li nga xamante ne moo waral tey jii ab toogaayam fii ci jataay bii ngir ànd ak ñun fas yéene jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko li nga xamante ne nag moom la fas yéene waxtaane mooy am solo goo xamante ne jikko jikko ju baax am na ko solo ci defar goo xamante ne dana ko defar société bi dana ko defar nit ki kon yaakaar naa ne li muy waxtaane lu mat a xerewlu la lu mat a déglu la lu mat a taataan la kon li ñu def moom mooy dañ koy jox kàddu gi rek xam naa ñu fàttali mbooloo mi rek ne waxtaan yi fi jot a jaar ak yi waaj a jàll bu ci yàlla àndee képp koo xamante ni yittewoo nga seede boo demee ci sëriñ Xaadim Sakho fii ci marché bi insha allah dana jàpp ni foofu boo ñëwee fii jumaa ji fi ñu def waxtaan wi insha allah dana jàpp ni kon koo xamante ne am nga laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom la fa seeni waxtaane boo ko joxee sëriñ Baye Dame Diakhaté allah laaj boobu dis na ci tontu kon li ñu def moom mooy dañ koy jox kàddu gi yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko assalaamu aleykum wa rahmatullah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wala hawla illa billahi al-'aliyyil 'azim jërëjëf Cheikh Modou Kara ñoo ngi siyaare mbokki taalibe bi fi nekk di siyaare di ndokkeele ci weeru tedd wi ñu ne di ñaan yàlla li ci nekk ci njëggal ak yermande ak goreel saara suñu borom defal ñu ko nangul ñu suñu jaamu te delloosi ko ay at ñu fekk ko di sant kilifa gi nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Xadim ak nga xam ne mooy kilifa kilifa yi kilifa dëkk bi di ñaan sama boroom mu yàggal ko fi wéral ko fi wéral ko ak mbooleem ay rakkam ak seeni doom ak seen sët ak taalibe yi di ñaan sama defal ñu xéwal ak sutura ak jàmm ju yaatu di sant di ndokkeel mbooloo mi nga xam itam ñoo taxaw ñooy taxawee jotaay yu am soli yi ak yeneen yi ko jiitu woon te di gën di soññee di soññ suñ bopp ci jëf yu mel nii nga xam ne mooy wattu suñ turaas suñ ndono ndax li nu am suñ ko defarul fëgg ko defar ko ba mu ñu sàmm ko su ko ab jàmbur jëlee fëgg ko defar ko dana ko defaree noo xam ne du dëppook suñu bëgg-bëgg te booba pexee du am kon ñu jëloo ko suñu bopp defaral ko suñu bopp sàmmal ko suñu bopp ci lay ëpp solo kon ci lu mel nii moo koy sàmm ndax xam sa warugar di ko def te na mu te na mu gëne loolu tawfiix ak suñu borom lay doon ku yàlla too feexal rek mooy xam war garam di ko def kon ñoo ngi ñaan sa borom dëgër leen kattan leen sàmm leen ba fiñ bëgg jë jëme yëf yi sa borom woyofal leen ñu àggale ko fa bi jaay Cheikhul Xadim gannaaw loolu nag lii nga xam ne moom la ñuy waxtaane muy lu aju ci wàllu jikko dafa di loo xam ne yaakaar naa ne jamono fii mu toll woote na ko ñu waxtaan ci jëm ci sotantee xalaat ñu xam ne nekkut ne dañuy ñëw xëy na ci suñ baax joxe lépp lu war a xam déedéet dama bëgg rek ñu sottante xalaat ci fi am na borom xam-xam yu fi teew yoo xam ne kenn ku ci nekk defe naa ne bu fu toogoon dana doy sëkk kon mbir mi weccoo xalaat rek la moo wax ne mbiram jikko jamono ju ne aajo woon nañ ko waaye rawatina jamono ji ñu toll ndax ni jamono demee te doomu aadama mënut a ñàkk dund li nga xam ne nag mën na koo dimbale ba mu dund te dundam teey war na saabu na di ko jéem a xamlu di ko jéem a sàmm di ko jéem a toppatoo jikko moomu lañ wax ne ci lañ bëgg waxtaan waaye liñ ci war a waxtaanee nii rek la tuuti lan mooy jikko ak ba yan san solo sa am solo su mu am su ko defee ñu joxee ci ay exemple yenn yenn xëy na tudd yëpp jikko yu baax yi dana jafe jàngat yëpp dana jafe yenn jikko yi nga xam ne tey bu amoon société bi mën naa baax ñu jéem a xam itam jikko yooyu nañ lañuy def ba am ko danañ jéem woon dem ci lu li nga xam ne jege nañu yàq-yàq yi nga xam ne am na ci jikko jéem a wax yàq-yàq yooyu lu ko waral jéem a indi suñu xalaat jëm ci suñ ko bëggoon a saafara fan la ñuy aw kon loolu mooy yi nga xam ne jàpp nañ ne mën nañ ko sottante xalaat lu jëm ci jikko dañuy wax ne jikko moom aw melokaan la woo xam ne dafay nekk ci jëmm melokaan woowu ci la jëf yi génne jëf ji day génn indaale melokaan woowu nga xam ne moo nekk ci biir melokaan woowu nag mën naa nekk melokaan wu baax mën naa nekk safaan ba waaye li ci mën de am mbir la moo xam ne dafay nekk ci jëmm aw melokaan lay doon da lay génne la koy génne jëf lay doon jëf ji nag mën naa nekk ju baax waaye itam mën naa nekk safaan ba moom jikko moomu nag rawatina jikko yu baax te ci lañuy wax dañuy wax ne jikko ci boppam lii tax mu nekk melokaan woowu yi ci jëmmi doomu aadama dañ ko cay def danañ wax ni ñuy def ba mën ko caa def waaye na nga xam ne jikko ju baax loolu lu mel ni kersa lu mel ni muñ lu mel ni wàkkilu ci yàlla lu mel ni maandu lu mel ni yërmande lu mel ni tabe lu mel ni lewet lu mel ni toroxlu lu mel ni njëggale lu mel ni dimbalante ak yeneen yu dul yooyu dees koy suuxat ci doomu aadama mu war fa mu nekk suñ ko suuxatut bàyyi ko dafay mat yeneen mën naa juddu te yu safaane yooyu lay doon mooy lu mel ni rëy lu mel ni iyaan lu mel ni njistal lu mel ni naafeq lu mel ni bañante lu mel ni nay ak yeneen ak yeneen kon doomu aadama ji mënees sa koo tàggat mu am jikko yu baax yee te boobaa moom la société bi soxla waaye mënees na ko ñàkk a tàggat wala ñu tàggat ko tàggat bi yées mu am jikko yu bon yi kon benn bi ci nekk rek ñaare fa ñu jaarale doomu aadama ji mooy tax mu am jikko ya ñu soxla ca moom loolu nag gannaaw jikko moom li ñuy def ci doomu aadama la ndax xam nañ ne doomu aadama yàlla da ko bind waaye def ko ñetti fat muy yaram wi ak ruux gi ak lu mel ni jikko ji ñett yi boog ñee yaram bi ak ruux gi ak xel mi ba tey nga xam ne benn bi ci nekk mun di dem moom dong bàyyi tees boo ci soxlawoo bàyyi tees rek dana am problème bu am te fa muy feeñee société bi moom du ko fekkee moo tax lislaam ci boppam sonne ci ñett yooyu yépp tàmbale ko ci yaram wi nga xam ne yaram ci boppam lislaam dafay bëgg fu mu toll lam la ca war ci ak lekk ak naan ñu di ko ko jox waaye la ca war ci ak cet ñu di ko ko defal la war ci moom ci di ko saafara bu woppee ñu di ko defal mooy tax yaram wa nekk fa ba mën a toggoo la ko sama borom togg moo tax sallallahu alayhi wa di xir ci wéri doomu aadama yi wax naan li gën a bon ci doomu aadama ñi ndab lu gën a bon ñi bu fekkee ndab lu euh, ndab lu bon luy feesal lu bon la ci gën a bon mooy biiru doomu aadama doomu aadama wërul saa bu ne muy lekk rek ba nga xam ne boo jàppee ci put ju tib téy ab tib ndax yooyu ñaare moo waral jàngoro yi bari yàlla soññ ñu ci ñu set ba tax mu ne mu soññ ñu ñuy tëxaab yi mu digal ñu ko doomu aadama ñu war lum néew néew juróomi yoon mu koy sangu wala boog mu di ko euh, mu di ko jàpp ngir laab te xam nga ne doomu aadama yi saa bu ne juróomi yoon ci bis bi nga koy laal ci ndox kooku moom tilim du la yàpp waaye ni ki ni mu ko digle laabu yaram yi ni ko ni la ko digle laabu yére yi ndax bu yére yi laabut doo mën a julli te it lislaam yëmut ci digal la ngay lekk kanaan waaye dalaa digal ngay faju nag soo woppee ndax Mustafa sallallahu alayhi moo wax ne wéedu gu nekk indil lañ ko saafara su ko mën a saafara lu may genn jàngoro te mooy ak màggat kon wéedu gu ne am na la ko mën a saafara xëy na yàlla jotale la ci wala mu xañ na ko waaye na nga xam ne wéedu gu nekk rek saafara sama bind na lu ko mën a saafara ni mu sonne ci yaram itam nag waaye xam na ne doomu aadama yaram rek yoru ko ne la sonne ci ruugi xad aflaha man zakkaha wa xad xaaba man dassaha doomu aadama yi ruugi bu setee wicc ci lay war a mën a jokkoo ak suñ borom saa bu ne di tibb ci leeri yàlla ye di am ci ngëneelam ya waaye nag saa boo xamee ni nii bon bon yi ak tax-tax yi mi ngi ci ruugi jot ci yàlla dana ko jafe kon moo tax yàlla wala l'islam ci boppam di sonni ci doomu aadama ji muy defar ruugi ndax ruugi mooy li nga xam ne moom la sama boroom di soxla ëllëg mooy dëkkaale jéeg borom ëllëg waaye yaram yi fii la delluwaat si su lekk ko ci xel ndax tam doomu aadama ji surtout gone dafa ay man-man yoo xam ne nii ak kattan yoo xam ne nii su fekkente ni defaruñ ko yooyee mën naa nax saay waaye saa boo xamee ni doomu aadama jaarale nañ ko fi ñu ko war a jaarale defar xel mi yooyu nekk ci biiram mën na koo génne may yi sa borom ci biir mën na koo génne ndax li ñu wax naan doomu aadama ba ko yàlla bindee cëppeel ko ba bu koy cëppeel booba dara nekkul ci moom la ca nekkaat lépp dañ ko caa def rawat na ko jax mooy rax dañaan yulidu insaan almaru alal fitra kon baayam wala ay waajuram ñoo koy jëmee fa mu jëmee fa mu jëm moo xam mu nekk ab yahud wala nasraani wala majus wala keneen ku mën doon kon la nekk ci moom ay waajur ñoo ko ci def kon doomu aadama yi bi mu juddoo amu yaramam am ruuxam nekkam ci mu wér cëng la ko la bàyyi war a sonne ci moom nag daal di koy jëmale fa ko war a jëmale fa nga xam ne moom lañ bëgg mu mel ko ñu jëmale ko foofa ndax bu sottee ñu gërëm moo tax lislaam di sonne ci defar am xel nit ki nag su fekkente ne yaram wi mat na gi sell na xel mi mat na defe naa ne jikko yi baax rek moo war a mën a génn ci moom waaye su fekkente ne yaram wi baaxut xel mi du mën a baax ndax ñi ngi wax ne al aqlu salim fil jismi fil jismi salim kon yaramu baax ba ci ndongali sax ki jàng fokk mu am ak wér gi yaram loolu moo tax Mustafa sallallahu alayhi di sonne di soññ ci ñu def sport ngir yaram wi mën a wér ba mën a taawa xel mu mën a wér mën a xalaat ruux gi itam lim waram li séq ak boroomam su fekkee yaram wi attunu ko kat lim bëgg a joxe du ko joxe te mooy jaam yàlla yi ndax gis nañ ci mag ñu baax ñi nga xam ne dañ daan dund ak tasawuf dem ba mu yàgg ñu lompañ xam nañ ci mag moo xam ne daana ànd ak Serigne Touba wax nañ ne ci ñël bi ci mujjam tàmbali woon na rëccu néew doole gi ndax lu tax mooy sàggane gim euh, wala boog doydal gim doydal yaram wi ci dundal ko dem na ba bëgg a toggoo yenn jaamu yàlla mënatu ko ngir ak néew doole kon nga xam ne yaram dañ ko war a jox àqam jikko ji itam lislaam nga xam ne kon yooyu moo ñu jox liy génn ci yow nekk jikko ju baax jikko nag lislaam moom da cee sonne lool soxla ko lool jox ko yittee lool moo tax dañuy fekk Musaa sallallahu alayhi wa sallam di wax ne amul lenn lu gën a diis ci balance doomu aadama ji yawmal xiyaam lu gën lu ëpp wala boog lu lu gën lu euh, jikko ji rafet amul lenn lu gën ci balance doomu aadama yawmal xiyaam jikko ji rafet Mustafa waxaan ne ki nga xam ne moo ko moo ki mu gën a sopp ci ñun ki nga xam ne moo koy gën a jege ab jotaay ca yawmal xiyaam mooy ki gën a rafet jikko ci ñun kon nga xam ne jikko ju rafet am na solo jikko ju baax am na solo ci doomu aadama ah jikko ju baax moom itam Seexul Xadim radiyallahu anhu moom da ko jàppee daanaka dafa nekk ne loo xam ne sulusu diini diine boo ko xaajoon ñetti xaaj dafay mel ni benn xaaj bi mooy jikko kon loolu yaakaar naa ne solo si foo ko takk dëgg du yeesu mu wax a tam ne li nga xam ne moo gën ci lu doomu aadama di wutlu ab yóbbal mooy jikko kon daal dafa mel ni doomu aadama bu ñu koy wax jikko ja moo tax kon boo gisee alquran da koy tagg Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di takk jikko ju rafet waaye Seexul Xadim mi nga xam ne mooy sunu yaakaar tam di tagg jikko ju rafet moo taxal mu wax Mustafa sallallahu alayhi wa ne ko wala kunta xalisal xalb lan faddu min xawlik bu fekkonte ne da nekk koo xam ne day da am xol bu woo koŋ dëgër këcc kon ñii la wër de dañ la fi bàyyi dem waaye nag sa borom dimbali na ko ba nga xam ne nekk na ci alkaasimiina xaysi wal aafiina anin naas loolu nag mooy li nga xam ne dimbali na ko ba mu réussir ci risaala bi mu amoon Seexul Xadiim itam defe naa ne nim xamee ne li gën ci doomu aadama di def ab yóbbal mooy ko loolu moo ko dimbale ba lim am lépp mu am ko ndax fépp foo xam ne sa mas nañ ko faa sonal ba mu war faa génne jikk ju du noonu rek delluwaat na suñ borom sa borom dimbale ko ba mu am lim am tey kon jikko ji rafet mu ngi noonu l'islam wàcc waay boobu la ko jox importance boobu la ko jox gis nañ ne ci alxuraan alxuraan ne wa kaasimin xaysa wa aafin an nas wala yuhibbul muhsinina parce que ñooñu ñooy muhsinoona ah jikko jëfal moom nag gannaaw ñun ci société islamique lañ nekk dañuy gis ne yeneen société yi rawatina bu fekkente arab yi nga xam moo gën a jege islam daanaka jikko yi amoon nañ ay jikko yu baax waaye dafa am yeneen manqué woon arab yi daanañ puukarewu ci mën a teral ak fonk randiw ak xusnu diyaafa man gan yooyu yëpp arab yi daan ci jongante waaye dafa am lu leen manqué woon lu wér te mooy ragal yàlla amuñ ko woon dafa am lu leen manqué woon lu wér mooy amuñ woon njëggal ba taxoon na li ñu reyante seen biir bari kenn ku ci nekk ne di war a yoon sama baay kon nangam nangam di war a yoon sama mbokk kon nangam nangam moo tax guerre yi daan tab saa bu ne guerre di am seen diggante ñoom amoon na leen seen problème mooy ne dañoo gë maanaam tàqale société bi ñii ñooñu ci kaw ñii ñooñu ci digg bi ñii ñoo gën a suufe ci société bi nga xam ne booba ñi nga xam ne ñoo ci saan ci xabila bi etni bi ñoom ñoo ñi gën ñoo ñu tedd ña ñi nga xam ne bokkuñ ci xabila bi waaye dañ koo xemmeem ñëw ca bokk ca ñooñu ñoo ca tege jaam yooyu ñoo ci gën a suufe kon séddale googu nga xam ne daf nañ ko société bi am ñu gën am ñu nekk ci diggante bi am ñu suufe loolu moo taxoon te société bu demee noonu nga xam ne dañaan kii moo gën kii topp ca kii topp ca société boobu mun tabaax ndax ak fokk ak mbañante ak xoolante kenn ku ci nekk sa moroom ci bëtu xeebeel mun ta ñàkk te loola du defar ab société société européenne dama gisoon ne ñi nga xam ne mooy iqtaa yoone ak ñeneen nga xam ne ñee dañuy jàpp ne ñoom ñoo gën nitu dine yi dañuy jàpp ñoom ñoo gën ñëpp nga xam ne dafa mujj àgg ñi ci def jàpp ne dañ leen ci diine ba tax ñoom itam ñu lànk def seen sawara bu si boobee ci la génne li ñuy dund dund tey muy almaniya daane tàqale diggante diine ji ak leneen ngir jàpp ne ñi nga xam ne dañuy tudd seen bopp ay kilifa diine dañuy expert ñu jëf ñu ne ko daal gannaaw loolu am na nañ tàqale su sedd yëf yi diine ja ñaayam ci diine ja ñoom diine ñaayam ci diine li jees moom ñu gàddu ko suñ bopp adduna seen yoon nekku ca loolee lañ ñu naxee nag ci lañ agsi ba nëgg na ci la ñuy dund yow nga xam ne yow mii ñu rek diine sañoo wax ci leneen lu jëm ci àdduna te kat te lislaam nag dëgg-dëgg diine la ak àdduna kenn mënut a tàqalee dindi àdduna ci diine soo ko dindee den dara du fa des kon gis nañ ne bu dee société arabe bi mosuñoo dund ci ak yamoo xeex danaan dari seen biir njëggal amutoon yërmande amutoon bu dee ñooy itam exploité ñenn ñi ñi ñu ba ci français yi nga xam ne dañoo ne xaaj société bi def ka bu dee Platon nga xam ne dañaan ñi ñoo gën ñi topp ñi topp mu classe société bi ba noppi daal di gëmloo nit ñi ne kenn ku nekk classe ba mu nekk nag waru faa tuxoo yow baa loola bi waroo xemme mukk ëllëg ngay nekk ab bourgeois yow mi nga xam ne yaa nekk ci digg bi itam waroo xemme mukk nekk ab bourgeois loolu li mu ci mooy kon bourgeois bi moom saabu ne mooy exploité deuxième tabaxa bi ak troisième tabaxa bi moom fi mu nekk dana fa nekk kenn du xalaat fekk ko fa kon loolu te ak maanaam amu ci société nag bu demee bu defee bu bu doxalee noonu nag jàmm munu faa nekk kon salaax gi ñuy sàkku du mën a am ca société boobu kon wax naa ne arab yi li ñu daan am am ay jikko ragal yàlla amu fa woon gënal keneen ci sa bopp amu fa woon yërmande amu fa woon njëggale amu fa woon téere yi nag mooy yi nga xam ne moo war a mën a tax ab société baax waxoon naa léegi ne jikko yu baax yi dafa bari jikko yu tedd yi dafa bari waaye nag manis naa jël yenn joxe ci misaal ba nga xam ne dana leer ci kiy déglu xam ne jikko ju baax war naa mën a defar ab société yooyu li ñu ci jël mooy lu mel ni maandu lu mel ni li al isaar joxe ak gënal keneen ci sa bopp lu mel ni dëggu mooy wax dëgg lu mel ni rafetal lu mel ni al amaana te mooy wóoru lu mel ni njëggal ak yërmande ak wakiilu yu mel noonu dees na ko tànn jéem cee nam nawe tuuti ñu gis ne jikko yi bari baax na mënees sa lépp waaye am na ci yoo xam ne tey buñ ko jukki woon doon ko jëfeen rek suñ susee mën naa baax lu mel ni maandu nga xam ne buñ koon xam ne ci gat dañuy wax ne maandu mooy lan kenn ku ci nekk borom ak ju ne ñu jox ko àqam maandu ak yemale nag maandu mooy kenn ku ci nekk nga jox ko àqam bokk te yemale am na benn mbokk bu baax waxoon lu am solo ci tàqale loolu ci misaal tey buñ ne commune rurale Darou Moukhty wala boog dëkk Darou Moukhty nangami junni ci ay nit ñoo fay yewoo ñu ne dugub ji ñëw na nañ ko séddale commune euh, daan ne mbañaaneen nangami nit ñoo fay yewoo misaal ñu ne ñaari junni ñu ne fukki junni mi nga yeewoo daaru musi ñu ne majaan ñaari junni ak ci misaal waaw ndax maandu mooy ñu jox euh, téeméeri kilo ci misaal téeméeri kilo daar musi téeméeri kilo majaaneen wala boog dañoo war a seet daaru musi lim yeeyoo la tolloog ay nitam ñu jox ko loola majaaneen ñu toll ñu seet lu tolloog moom ci ay nitam ñu jox ko loola defe naa mooy loolu mooy fukki junni bu ñu dee yeewoo daaru musi mënoo ko tolloog dëkk boo xam ne ñaari junne fa yewoo kon àq ñaari mu si li ko amee ameel muy ëpp ak majaane majaaneel wuutale gi ngay wuutale li nga jox kenn ku ci def gox bu ne fe tey firiwut ne da ngaa maanoo de déedéet da ngaa maanu gi mooy lan mooy borom àq yi kenn ku ci nekk ak xam nga jox ko ko yamale nag mooy lan daara mu si fukki junni nekk fi majaane ñaari junni nekk fa nga ne naa leen yamale su boobaa tooñ nga. loolu ñu ñuy jaawale ci suñ dëkk yii léeg-léeg daaru mu si nga def fa la nga fa war a def kenn ca rajo ba di coow ne lu tax dëkk sàngam defuñu fa nàngam te daaru mu si dëkk la dëkk sàngam dëkk la te ñu tax ñu def nàngam daaru mu si defuñu fa nàngam te fekk booba la yeewoo ca daaru ak la daaru mu si yilif dëkk booba yeewu ñooñu nit yeewu fa lu ñu toll yilifuñu lu toll noonu kon booy séddale la nga war a jox daaru mu si wuroo ko jox feneen te boobaa nag ca ngay maanu waaye baa saa boo la ñee mooy yam jox rek booba ñàkk maanu ñëw na kon loolu moo tax taqale la ah maanaam boobu la yàlla moo ko njëkk a digle ci anam yëpp doomu aadama yi lépp lu muy def da caa war a jëfandikoo ak maanu lu tax ma ne maanu moomu saa amee rek jàmm ne ñooy i'ta'u kulli di haqqin haqqahu kenn ku ci nekk nga jox ko àqam inna allaha ya'murukum an tu'addu al ila ahliha wa idha hakamtum bayna an an tahkumu bil-'adl kon bu ñu kenn ku ci na akam wax yi àtte joxe xukkum bi nga xam ne moom la war a àtte te bañ a jëm fenn bari laa na problème yi am loo koy waral mooy ñàkk maandu te dafa am benn windikat bu ne al adlu asasul mulk gouvernement wala état bu taxaw loolu rek xamale na ko fa bàyyi maanu ko ca la bokk si Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu ba mu yilifee l'islam ba mu ko ak dayo bi am dem ba ca taatu kër ga mu ngeeganaayoo li euh, suuf di nelaw amam xel mu daal lool am na la ko ko may la ko may mooy lan moo dégg maanu ndax xam na ne la mu war a def ca société bi def na ko ca ba noppi moo tax mu dem ba ca gannaaw dëkk ba muy nelaw ab buur ku jiitam réew dem ba ca gannaaw dëkk ba nga nga gënaayoo suuf tëdd di nelaw ngir xel mu daal loolu yaakaar naa am na lu ko waral ak maanu moo ko may moo tax xaysar ruum ba mu yónnee ci moom di seetlu am ku mu fa yéen daane demal seetal ma Omar daal ak dëkk waa Madina ci lu ñeex waaye ñëw ba ci dëkk bi daane waaye ana seen buur bi ñu ne gaa ah, ñun de amuñ buur am kilifa gi daal ngi fi mu ne ana ah, mu ñëw ma ngi fi gaaw dëkk bi de mu dem fekk Omar di tëdd ci li ma wax noonu tëdd noonu di nelaw waaye tiim ko yàggu ne eh waay yow de tooñoo kenn waa léegi. li tax ma ne la yenn jukki yi la boo ñu xoolee xam ne war naa ma def société tey man réew nga dégg ne waxuma sax dem di dëkk ba ci gannaaw da koy ne la waaye man réew nga dégg président ba ñëwee génne moom dong di dox ci mbedd yi neew ci mbedd moom jéggi jël na ko waaye ku ci ñëwee dem te doo ànd ak naa nga mi garde corps la ko def mooy lan xam nga ne kon maandu amu fa moo tax istiqraar ak dal mënut a am ci société kon bokk na ci liy defar mooy ak maandu rawati nag te kilifa yi nag maandu googu nag wax naa ko léegi ne ci àtte kenn ku ci nekk nañ ko jox àqam kii àtte ñi nga xam ne ñoo ñëw àttew ci yow kenn ku nekk jox ko àqam su fekkee ah ci diggante soxna yi la ak doom yi waaye bul gënal soxna si ca kee bul gënal doom ji ca kee ndax loolu dafay yàq njaboot gi te njaboot gu ba yàqoo ci ci biir kër gi rek ci mbedd bi la jëm société bi yàqu kon na nga maanu ci diggante njaboot gi ak ci diggante doom yi na nga maanu ci ay wax waaye buñ la seeraloo mbir am na nga war a seere buñ la seeraloo waxal la ciy dëgg te bañ ay noon ay ay neen na nga maanu wax ak dëgg ndax day defar société bi wenn nar woo def rek dafay yàq lu bare bare ci société bi ndax kon da nga jox ku wërta am àq danga ko jox àq àq keneen toolu day yàq société bi ma kon maandu ci atte maandu ci diggante soxna yi ak doom yi waaye war ngaa maandu ci booy wax Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu ci maandu googu am na lu ci xewoon Amr ibn Aas ci jamono Seydina Omar radiyallahu anhu dafa nekkoon kilifa ci Misra xam nga kilifa rek fu mu nekk daanaka mooy buum mooy bumi léegi am benn bis doomam di rawante ak benn baadoola ci li ko mën a waxee la bi raw doom ji doom ji jàpp waaye ne ko lu tax nga may raw di ko dóor ne ko xanaa xamu man may doomu ñaar ñu tedd ñi lu tax nga di ma raw léegi bi mu waxee bi mu defee loolu xibaar bi ak si ci Amr mu am problème xam na ne su demee Seydina nu Omar mbir dana judd problème daa am mu jàpp baadool bu tëj ko léegi bi ñu ko waa ji fexe ba daw dem Seydina Omar ba mu demee jàmbat ko la xew Seydina Omar daal di gaaw bind ca Amrul Aas ne ko sama lettre rek fu mu agse yow rek aj bi agsi na nga ñëw teew bi aj ñëwee euh, Seydina Amrul Aas ñëw ak doom ja baadoolo bi ñëw toog biñ toogee ci wetu Seydina Omar léegi Seydina Omar radiyallahu anhu Omar ibn Xattaab wax góor gi ne ko fayul dóoral ko dóoral mu di ko dóor di ko dóor di ko yàgg mu bëgg a taxaw seen naa na ko jàllal ci bàyyi muy mu ne ah wax dëgg man rek ki ma tooñ fay naa ci moom mu ne ko boo ko doon dóor tam de kenn du la wax taxawal maanaam boo doon dóor Seydina Omar ibn As mii nga xam ne moo nekkoon kilifa ko tey soo doon dóor ci moom tam kenn du la wax taxawal lu tax mooy ak maandu la bëgg loo yilifa yilifa yilifa yilifa wërta tax nga jëm ak jàmbur kon xoolal maandu googu Seydina Omar jëfandikoo ak kilifa suñ gouverneur yi kan la ci gouverneur di tooñ nga am dëgg ci moom ba tax nga dem ci kam kanam président ñu jox la fa dëgg sakkantumaag di fay ci kanam euh, di dóor doom ci ci kanamam loolu yàlla yaakaar naa yàlla bindagu ko fenn moom moo tax it nag lii am di am kon maanu ci li war a mën a defar ak la su fekkee jaar nañ fa war a jaar ba ba def ko ba ñëpp ta nga xam ne lislaam am na ko mooy li ñuy tudde al baslu wal isaar wa tadhiya xam nga doomu aadama mbaax balaa am dëgg dëgg dëgg dëgg intérêt keneen da lay gënal sa intérêt bopp waaye li fekk ñoo ngi jiital suñ intérêt yi bopp problème day bari l'islam nag li ko dimbale ba mu am li mu am ba société mu mujtama islam bi mel ni mel mooy ne kenn ku ci nekk dafa jàpp ne sa moroom moo la gën loolu nag defe naa ne lu neex a wa wax la lu neex wane ci murit gi la bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa yare ay muritam ah loolu mooy daal kenn ku ci nekk da ngay ci sa moroom mu dund donte da dee yow mën ngaa joxe sa alal mën ngaa joxe sa bakkan kaa joxe leneen waaye keneen ki dafa nekk dont dangay ngay dee yow baax na loolu mooy nga gënal keneen ci sa bopp ndax doomu aadama te lu jafe nag ndax doomu aadama maanaam dañ ko bind ci bëgg maslaxa xassa wala shaxsiya intérêt personnel doomu aadama dañ ko bind mu bëgg ko boo dee xool li nga xam ne doomu aadama yi moom la moomal boppam toujours moom la gën a sàmm waaye li nga xam ne ñépp ko bokk moom daanaka yoon bi ca ne yoon bi ca ne kon euh, moom taddaxiya boobu nag wala isaar googu nag dañ ci am misaal yi bari bari ci lislaam ndax am na koy wax bi sunu xaarisa moom dafa nekkoon koo xam ne dafa baax loo ba jég dayo am na benn bis benn waay ñëwal ko diw coom aajo te fekk kat mi ngi feebar ndeysaan wa tëdd waaye fi tëdd lan la def mooy dafa summi lim soloon jox ko waajooju daal di ab meneen mbubb sol ko far nga xam ne aajo waay waa ci boppam aajoom faju moom moo ko gën a lim nekk moo da ko jox aajoom faju moom lu mel baax na mu ab mbubb sol ko Xusayfa ci Yarmuk raswa ji nga xam ne Mustafa daan na ko def sallallahu alayhi wa sallam lu yéeme ndax doomu aadama mën naa tabe ci lu waaye tabe ci bakkan moom lu jafe la Xuseyn dafa ñëw ci guerre bi benn bàyyi taxam doom bàyyi taxam daanu ndeysaan bëgg a faatu mu dikk muy onk mu daw ñëw yor ndox bëgg ko nandal bëgg ko nandal jox ko ndox mu naan fi mu ne jógee di ko dox baay doom baataxam boobu dégg keneen kuy onk ca gannaaw mu jàpp ne kooku moo ko gën a yooyu dox mu ne ko demal jox ko waa ji waa waa ko dem dem ba àgg ca moom bëgg koo jox moom itam mu dégg keneen kuy onk fële mu ne déedéet dama jox ko kee ko moom ci gën a yooyoo ba muy ñetteel ba muy daal àgg ca kooka faatu na ndeysaan mu dëpp ci nituk ñaareel bëgg koo jox fekk mu faatu mu dëpp ci doo doom baataxam bëgg koo jox fekk mu faatu ñoom ñett ñëpp kenn mës ci ndox ma ngir lan kenn ku ci nekk jàpp ne sa moroom moo gën a yey ci yëf waaw loolu ñun bu ñu ko dund tey ci société sénégalaise bi guerre yu bari yu tàkk problème yi am ci famille ñiirooga ngaaye bi am yi ci bari bari mooy intérêt personnel biñ jiital bàyyi keneen waaye su fekkoon kenn ku ci nekk sa yitte moroom faju moo gën a sa yitte faju wala sa yitte yi moroom bu fajoo sa xel dana dal kon problème du am xëccoo du am ngir ngiroo ngaayoo du am waaye nag jiital gën jiital interpersonnel moo tax lii am di am ba ci xëcc guerre yi ngay dégg ci réew mi lu ko waral mooy ne da ngaa bàyyiwul xel ak jàmbur sóoraale woo keneen sa intérêt moo la gënal intérêt keneen ba tax guerre ngay tàkk ca Irak wala ca Afghanistan wala fenn wala fenn waaye su fekkonte ne américains yi wala ñeneen gëm nañ ne Irakais yi dañoo war a dund ni ñu war dund ñun kon guerre tàkk kon lu mel noonu itaar gënal keneen ci sa bopp ab société bu ko doon dundee jàmm dañ naan ñooy defe naa ne ñii lu ñu def ba kenn ku ci nekk waat ndox mi suñ ko doon jëfandikoo suñ société tey jàmm dana bari te ñun ñëpp dinañ dund ci ak teey danañ dund ci xéwal waaye nag bi ñu fi bàyyee lii nga xam ne moom la suñ borom def jafe-jafe yi ñuy dund tey kenn ku nekk teg ni si bët am na ci ci tiraanga jooju Mustafa sallallahu alayhi wasallam am na gan gu gan yu ko mos a ñëwal fekk desaan xam nga moom këram daan naqari xaw a war waar lool am kenn saxaaba yi ñëw jël gan ñu yóbbu këram beneen ma ne gan ba mu demee dafa fab ñamu waa kër gi ñëw taajal leen gan ñi xam nga nu mu defee fay lamp yi fay lamp bi mel daal di leen wan ne mi ngi lekk ndeysaan te lekkut ba gàññi lekk ba suur waaye Moustapha sallallahu alayhi wasallam bi mu xëyee yàlla yàlla dafa ko wax ne ko yow de suñ borom yéemu na ci sa jëf ji suñ borom suñ borom yéemu na ci sa sa jëf ji ndax loolu yow nga togg saw ñam saw njabar war a lekk war a def lépp nga jox ko ko te loolu ba jamono yàqugul fii bari woon na fi xëy na léegi nag am na lu ñuy yàq ba tax yu bari di am waaye fii amoon na fi su ma nee fii nag sëriñ la laaj jublu waaye fii ci murid gi moom ba léegi yaakaar naa mi ngi fi kër sëñ bi ñu togg gan na jaseet ñu fab lépp jox ba mu xew du ba noppi ñu door jox ñeneen kon loolu mooy gënal kay sa bopp defe naa ne fii li tax ma yomb naa jàngale ci murid murid da gis ne day dem am lu rafet a rafet rafet rafet comme ko yéenee jox sëñ bi rek fàtte boppam loolu nag jikko ji rafet la joo xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko ji ci murid yi lu rafet ak doomu aadama ni mu bëgg alal nga fab sa alal ji ya ca gën rafet jox ko sëñ bi wala nga jox ko sa mbokkam taalibe daraja ni mu neexee nga wàcc sa dara daraja jox ko loolu kon defe naa ne lu ne waaye nag lam ñu jural gis nañ ko fu murid àgg tey rek jikko yi moo ko fa àggale waaye nag ba mu tàmbalee day itam nag lu bare ngay tàmbalee dañ wal isar takfi lil aqil kon bokkoon na ci li nga xam ne mën naa maye jàmm day doomu aadama yi bañ a jiital seen intérêt ndax loolu saa bu amee rek xëccoo ñiiroo ak ñaayoo am fénqoo am te fénqoo bu amee rek jàmm du am kon war nañu nit ki delluwaat ci boppam seet te xam ne lay tax nga ma dund dëgg-dëgg rek mooy sa moroom nekk fi waaye naa fi nekk sa morom jëlee fi moom lu sotti mukk ci kon ñaari jikko ngoog yoo xam ne dafa ne benn bu ci nekk mën naa indi jàmm mën naa tax su société baax mooy maandu gi ak gënal keneen ci sa bopp def sacrifice nag ci sa alal wala ci lu mën leneen lu mën doon ba mooy dëgg mooy ci sa lépp yaa ayyuha allazina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin yéen ñi gëm ragal leen yàlla te ànd ak way gëm yi waaye ragal yàlla yi ragal yàlla nag weesuwut topp ndigal yépp bàyyi tere yépp sax ci dàkk foo toll rek bàyyi xel ne yàlla moom mi ngi ci sa lépp mi ngi fuglu ci lépp soo ko defee jëf jooy jëf wax jooy jëf jooy wax da ci bàyyi xel sa borom kon dëggu moo tax Mustafa sallallahu alayhi wa ci am solo gu am dëggu am solo mu ne doomu aadama yi de mu ne naa leen ngeen di dëgg di wax dëgg ndax dëgg day jëmee topp yàlla doomu aadama yi dana nekk ci dëgg di ci dox ba dëgg gi wommat ko tàbbal ko àjjana waaye safaan bay tam mooy am nag nekk ciw nar mu yóbbu la ci am ay caay caay caay caay yom wommat lu yóbbu la sawara wala yas billah dëgg googu nag doomu aadama dafa war dëgg ci lu ma di doon doonte ci mbiri boppam la xam nga su fekkee te ñaar dañuy layoo boo ci amee intérêt boo waree wax dëgg doo ko wax ndax kii su ma ko joxee lii dama ci am nangam tax nga nëbb dëgg ga loolu lu mën a yàq ci société bari na waaye doomu aadama dafa war a dëgg ci lan ci waxtaan looy wax lu ne nanga seet la cay dëgg ak la ci du dëgg nga sàmm dëgg ga te bàyyi lu du dëgg bëgg gërëm loo keneen bu mu tax nga wax lu du dëgg da ngay sàmmonte ak yàlla ji dëgg itam da nga koy def ci dogu doomu aadama jullit lu saa boo xamee ne dogu na ci dara dajaa war a dëgg wërti na tara def déng-déng ndax déng-déng day yàq da war a dëgg ci dogu gi nga xam ne ca war a dëgg defe naa ne tey jumaa yi ñu nekk tey su fekkoon ak dëgg loolu ko ah maanaam dogu gi su fekkoon ne ak dëgg loolu ko jumaa yi du mel ni tey kon li ko yegg li fii mooy ak dogu goo xam ne dafa dëggu ak leneen ak leneen ak leneen naka noonu itam dëgg doomu aadama da koo def ci ab dig dile doomu waaye fexeel ba la Moustapha waxoon ne ayatu munaafiq salaasa bu mu bu la buñ buñ ji ñëw fekk la ci isaa waada axlafa isaa xaddasa kasaba isaa waada axlafa soo wax na nga wax dëgg boo diggee itam la nga diggee na nga fexe ba def ko ndax wor bokk na ci liy yàq diggante te gaaw ci yàq lool nag la nga ma waxoon defoo ko mën ko moo tax waaye kat wax ne mbir mu ne soo boo ca naree liggéey te mënoo caa mënoo ko mënoo ko mënoo ko matale cëg njëlbeen na nga wax ne déedéet mënuma de moo gën nga wax ne mën naa dem ba mu yàgg nga ne déedéet xam nga wax ci njëlbeen ne mënuma moo gën a baax fuuf nga ne waaw d'accord naa dem ba mu yàgg nga ne déedéet ndax la muy jur kon doomu aadama yi war naa dëggu ci waxtaanam war naa dëggu ci ab jëflanteem itam moo xam jaaykat bi jëndkat bi la moo xam ci diggante jàngalekat bi ak ak jàngal bi la moo xam kum man di doon li ngeen sëqee ñaar ci wàllu jëflante ak dëggu da ko waralool ndax mooy tax mu barkeel mooy taxitam ak yokk am ca waaye su fekkente ne jëflante ay nar da koo da koo lal saa yu nar ya feeñee la muy yàq moo ëpp fuuf kon lu metti metti na dëggu am ci jëflante yi li wax tam sidqul xaal doomu aadama ji aw melokaanam waaye waaye sa biir sa bitti bu mu ko narloo ni ngay wane ci bitti bu dee ci wàllu jikko ngay wane wala ak col la wala lu mën doon waaye waaye na sa biir mel noona waaye wane ne ci kaw da ngaa set te ci biir yaa gën a tilim ñépp loolu mar di itam mar di itam te ñaata doomu aadama ñoo mel noonu koo xam ne la muy wane ci kaw bokkut ak lam denc ci biir moo tax am na mett mbokk muy wax naan doomu aadama yi léegi dañuy dañuy siiñ nii rek di nga waaye daanaka réewtuñ ree dëgg-dëgg ndax xam nga réew moom ree moom kontante pire moo koy war a waral waaye li ci bare bare doomu aadama yi léeg nga ree ko ree goo xam ne la ngay denc ci ak mbañeel ci sa biir bu ko xamoon mara de tali dina rey te fekk yéenewu la dara ci lu baax moo tax daanaka ñu bare ba dañuy nga rek di wane ay bañ waaye réewuñ de ndax bëgteem ak mbëggeel cofeel ga war a nekk ci biir ba tax mu war a feeñ ci ay ree nekkul ci biir kon daanaka dañuy nga di feeñ bañ waaye réewuñ kon dëgg googu mën da ñàkk dëgg googu nag doomu aadama saa bu nekkee ci dëgg moo ne sëñ bi daal waxoon mu cay benn wala mu ci junni ñoo war a yem wéet ca wërta tax mu bàyyi ko wéet li ko ca wërta tax itam janga cay ngooy ba baax a baax a baax a baax inna allaha ma sadiqin léegi nag day gis doomu aadama yoo xam dana bëgg wax dëgg waaye situation tax mu soppi situation dana tax doomu aadama ji soppi dëgg gëm naroon wax wax leneen waaye gis nga waa ji ñëwee ji nga xam ne xajaaj taxaw na di xutba di waxa a wax a wax a màndi benn waa jeeki ne ko waaye julli jot mu jàpp ne waa ji da koy contesté daane waa ji daal ma koy jàppal tëjal ma ko nañ ma ko tëjal nga buur day am kàttan nañ ma ko tëjal seet ba xam waaye boobu dafa bëgg a xam ba xam waa li wax dëgg la ci moom wala déedéet dëgg ndax julli moom xam nga fii ci suñ ndaje cérémonie rek julli jot nga dégg benn waay boo xam ne yooyu nekk ci def benn fatwa daan na waxtu yaatu dëgg na waaye nag njël benn waxtu moo gën léegi nañ ko tëj bañ ko dayoo tëj ko mu dellu ca mawqifam moom mu lànk ne déedéet ko naa mukk nee wax mooy dëgg xajaaj ne nañ ko génne wacc ko wax na dëgg loolu mooy dëgg dëgg moom lañ koy nekk ba lu mu la mën a jural nga nga dékk ko waaye nag saa boo xamee ne nar naa juru jafe-jafe nga dellu gannaaw mooy dëgg woo defe naa Sëriñ Tuubaa bu fekkonte ne dëggul ca lam ne sërite bi mu ñu indaale du ko ma di ko indaal tey waaye dëggu ca lam nekkoon moo tax lañ ko teg lépp mu yenu ko jànkonteeg moom ay jafe yu baree baree baree bare ba tax moo ñu li ñu tudd ak tey ak li ñu dund tey waaye su tëg loolu lam doon wut du ko am kon saa boo dëggoo rek lépp luñ la teg ci aw métti war nga ko nangu imam Bukhari dañuy wax ne doon na jël addis ci benn doomu aadama léegi xam nga li ñuy def fii rek léeg-léeg saw fas rëccu wala sa xar wala nangam nga di ko nax yor sa léget goo xam ne dara nekku ci naan ko bar te dara nekku ci léegi imam war a jël xadis ci moom te xam nga xadis moom dëgg ab narkat waru koo nett li ñu jël ko ci moom léegi nag bi fas wi rëccee mu dem di ko naxi loo xam ne ab bool di nax di ko woo naa ko ñëwal nekk dara nekk ci bi mu noppee imam Buxaari laaj waaye ne ko yow li nga yoroon di jàpp sa fas fii dara la ca nekk mu ne ko déedéet mu fa imam Buxaari fab ay bagaasam dem xam ne gannaaw ki mu war a jël xadis mi ngi nar wax lu dëgg moom kooku kon xadis bi wax jëltu wóolu seetal kooku ak dem yorom kon dëggu saa bu amee ci société ci wàll yépp société bi mën naa jag waaye wuruj ak wax lu du dëgg société bu mu bari te poñante jàppante ndombay baat dana bari fitna judd fitna nag société bu mu judd jàmm mënut faa am ak mbaax mënut faa am bokk na ci dam ñaan li ñuy wax al ihsaan ci kuy rafet mooy nag lu waaye tane doomu aadama dimbali ko ci wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan rafetal Mustafa sallallahu alayhi wasallam cër ma bi dafa wax ne dafa dénkaane ba ci ne doomu aadama yi même bu fekkee dafay rendi daa war a fexe ba rafetal ak ren na muy rendee xayawaan ci waxum boo koy rend na nga ko war bokk na ci na nga koy rafetal nag mooy fexe ba li nga koy rendee nga ñawal ko defar comme ñaw waaye paaka bi nga koy rendee ñëwut nga teg fay rek di dagg te fekk mu yëg la muy yëg defe naa ne bokk loolu bokkul ci rafetal kon rafetal moomu nag mën naa nekk ci jaamu yàlla mën naa nekk jëflante mën naa nekk ci leneen ak leneen ak bu dee ci jaamu yàlla nag mbooleem li la yàlla togg lépp da ko war a def ca anam yëm gën a rafete su dee julli ponk ya ak charte ya ak leneen la ci aju lépp na ko yàlla santaane Moustapha leeral ko da nga ko war a defee noonu su fekkee jëflante la sa ñaari waajur yi da war a topp te rafetal toppe ga wasana insaan walidayhi husna wa taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima kon jëf jëflante ñaari waajur ñoo ci war a njëkk waaye itam nag nit ñi nga ko séqal waxoon na la léegi bu fekkee diggante kiy jaay ki jënd la war nañu rafet seen biir ba riche du ca am wor du ca am leen du ca am fen du ca am jëflante ci diggante ay mbokk li nga séq ak ñoom ci rafetal mbokk gi waawaay dee ko def te bañ dagg mbokk gi dagg mbokk gi nga xam ne ku ko def sa borom dagg la te loo man ci lu baax nga di leen ko defal def du baax nag yomb na lool waaye ndimbalal yàlla moo ci xir doomu aadama ba doomu aadama ji mat ko man ko xam nga feneen dina ngi dox di weesu lu bare bare bare lu war a man waaye xelam du ci dem sa dëkkandoo bi nga dëkkal li nga am akas néew mu tut mu bare loo maa dem ci di loo maa def ci dimbali ko se ba def ko ndax day ra daxal diggante sa mbokk bi nga tane loo ko mën a dimbali def def ko day rek day rafetal ak mbokk di defar ab diggante rafetal ba tey ci jërim bi jërim bi nuñ koy rafetal ci moom mooy waay waay li mu am li ñaan boo saraxut gumba bàyyi ko xaw ma lan ko ibatam ni nga waxee bàyyi ko boppam li mu am ak néew ab jërim la amut fu mu sukkandiku bu lekk alalam ji téyel ko ko ñoŋanal ko ko jéem koo yar itam yar bu baax yarab diine su fekkoon dimbalante am na li ñuy wax attakaful ijtimaa yi am na kenn ku ci nekk loo tane sa morom nga def ko mu néew mu bari kon defe naa ne ñi nekk ci mbedd mi yelwaan tey duñu fi nekk di yelwaan wa fi amwaalihim haqqun ma'lum lis-saa'ili wal mahrum xud min amwaalihim sadaqa su fekkoon ne loolu rek doomu aadama respecté nañ ko dëgg def li ñu ko war a kon tey problème du am coono du am waaye nag lil asaf shadid yooyu yooyu yëpp nit ñi bàyyeetuñ ko xel ndimbal daanaka jóg na fi wala boog ku am léegi bay dimbale ab jàmbur dimbale ko moo la gënal dimbale sa mbokk moo tax gis nañ xew ci famille yi société yu ba yàqu na man diw duma ko seeti lu tax moom daal nangam nga xam ne boo amee defal ab jàmbur moo lay gënal defal say bokk loolu bokk na ci lu yàq société bi waaye su fekkoon ne yàlla digle li santaane ñu jëflante ko suñu biir ñu ngi koy def kon jàmm ne ñooy société bi dara problème dootu amati jàngoor yi nekk suñu diggante yëpp dañ na bokk na ci rafetal tam doomu aadama yi nga xam ne day wut lu baax te amul dara waaye étudiant bi jàng nga xam ne ñaar dërëm yu mu jënd kay amu ko yow nga yar lu jeex di ko seetaan ba am njàng nga mën caa yàqoo waaw doo ko dimbalee mu jàng bu ëllëgee mu defar société bi ki nga xam ne day tukki jaaxle amul fu mu jëm nga war koo mën a fat war ko mën a jox ab yóbbal jox ko leneen nga di ko seetaan ba mu yàqu ba mu sànq kon yi ñu war a mën def lu baax bari na ba ci xayawaan wi nga xam ne da nga koo war a mën a yeew boo ko yeewoo waay waay bu dee fas wala mbaam mi wala lu mën di doon dee ko jox aw ñam di ko nandal bokk na ci rafetal de waaye dem ci yóbbu ko ci tool yi ba mu sonn nga ñëw sànni ko wala nga bayloo ko ba ba mba mi jeex nga bàyyi nga jaay ngooñ mu waroon a dunde di ko dundale am mboom loolu laa du du ihsaan moom tu rafetale de wala nga takk ko di ko sëf lu mënul yàlla moom ni mu bëggee ku def lu baax ci jaamam yi nit ñi ni la bëgg ku defee lu baax ci leneen kon lu mat a jàpp la lu mat a sonne la mooy def lu baax te anam yi ko war a mën a defee bari na fexe ba sa yiw dugg ci jumaa ji yi nga xam ne léegi tey u mat te bu matee yàlla xam kañ la fi ñëwaat defe naa ne fexe ba def ci dara baax na ci fexe ba sa mbokk may ca kaw laal ba ca hôpital xamu ko kañ la yàlla moom mbakkan ma nga gaa def ci lu baax balaa faatu dem ba bàyyi ba mu faatu nga jënd aw nag te ordonnance cinq rey ko njariñ bariwul foofu de kon def lu baax yomb na waaye nag koy bu ne ñaan sa ñu def ko ah euh, Mustafa sallallahu def lu baax googu dafaa ne kenn jiituwu ko ci ndax moom ndeysaan ba nga xamee ni yéefar yi solo nañ ko def ko lu ne ndeysaan xam nga lu ma wax allahuma ixfir li qawmi fi innahum la ya'lamun ak ka baax jéggal leen te yoo xamul ne ihsan de foofu la yem nit ki defal la lu ne def la lu ne métti wu ma teg la ko nga ne ah ñu ne dañoo xamul waaye bu ñu xamoon duñ jëfe nii loolu yaakaar naa ne su fekkonte ne suñ société bi kenn ku nekk dana dogal ngant sa morom ci loolu kon société bi jàmm bari waaye nag li asaf shadid ibnu Abdul Aziz ndeysaan dafa am benn jaamam benn bis mu tëdd dem ah daal damaa ma upp dab jaam la mu di ko upp ko di ko upp mu yàgg mu Omar nag daal bi itam daal sonn ndeysaan daal di nelaw daal di yeewu gis jaam bi nelaw mu fa mu fa di ko uppaay di ko upp bi jaam bi yeewoo nag tiit ah da ko ah man de. wan ko ne ko ni nga war a defaree njekk ni nga war a defaree njekk waaye léegi nag ñun moom dafa mel ne lu tane lu waaye tane doomu aadama wan ko ko beneen jikko bi kon maandu gi ak li ñuy isaar ak dëggu ak li ñuy rafetal ñuy wax amaana amaana moogu nag lu dis la mooy wóor inna allaha ya'murukum an tu'addu al amaana ila ahliha ndénkaan luñ la jox nañ la ko joxe woon nga delloo ko noone boroom loolu ku yàlla may tawféex moo ko man waaye sama classe gi boo leen dénkee cinq mille bu ñu jënd fii am yitte dem faje ko ko suba ñëw nga laaj leen ko ñu laa man de wax di yàlla nangam gannaaw suba nangam mu yàgg nga sonn bàyyee ko loolu war la te war moom bokk na ci li nga xam ne mooy tadmir al umam société bi li muy yàqu mooy war moo ko yàqu ñu dénk la ak kees nga war sàmm ko ba saa buñ la ñëwaate ne la kees bi nga delloo ko nañ la ko joxee woon nga far lekk ko te biñ koy lekk mboolem aqi doomu aadama yi bari ca réew ma ma nga woon ca loolee nga këppoo milliards yooyee wala millions yooyee dégg nañ fii ci réew mi ci jamono yi weesu lu xew na fi moo tax loo ci gis. koo xam ne da war a jiite njëkkee war waaye jë nga jiite kon nuñu mën a mel ida kaana rabbul bayti bi fi daariban fa siimatu ahlil bayti kulum raqs waaye borom kër kër bu fekkente ne tëgg ak fecc mooy aw melokaanam waaw waa kër gi nu war a mel moom moo tax société bi Sénégal moom kenn ku nekk gis na li fi xew weñ gaa nga bañee ca mbañ ka gis nga boo xoolee ci Mustafa sallallahu alayhi wa ci aw melokaanam wóor gi mu wóoroon ci la defoon ci la defare woon waa Xurays ba Kaaba ga mag mabbee bañ war koo defar te waa Xurays niñ woon ci ak féewoo foo ko takk jégg na dayo waaye bañ defaree Kaaba ba war a teg xajarul asot ñu am problème ndax ngëneel lim am ñu ne kan moo koy teg coow la bari coow la bari benn waa ci ñoom daan ne ni ñu àttewoo nii la mooy ku njëkk a dugg ci fii daal na teg yëf yi far yàlla def Moustapha sallallahu alayhi wa sallam njëkk faa dugg ñëpp daal di tàccu daal ne kii moom gërëm nañ ko lu tax ñu gërëm ko al mooy ku wóor la ndax laata ñu koy yónni itam loo ko ma a dénk soo ñëwee noonu nga koy fekke lu mu la wax wax itam noonu la ñëpp gërëm loola mu fab xajarul aswad teg ko ca mbalaan ma neen kenn ku ci nekk ci kilifa yi na jàpp ca ñu jàpp ca ba teg fa ba àgg fa mu war a tegee mu yëkk ca loxo yi sedd sellam ya teg xajar kon foofu réglé na problème boo xam ne naroon naa am ndax su leen bàyyi woon foofa xeex bu métti mën na faa jolli ndax xëccoo bu xewoon na fa te xëccoo bee ba xeex ci lay mujj kon alxarbul mu dammira ba waroon na am Mustafa sallallahu alayhi wa sallam moo ko réglé waaye ci mooy wóor ga moo tax ñu wóolu ko ba fu seeni ko def law kon foofa nga gis ne ñooñu kon la leen mooy al amaana ga fa ne amaana googu nag su fekkoon ñun ñu ngi koy dund fii kon defe naa ne jàmm dana bari waaye war yi nekk suñ diggante te mënuñ te mucc moo tax kenn ku ci nekk ëmbal sa moroom mbañal goo xam ne mari di tali moo tax itam jikko yi bon yi ñuy gis li wax léegi sa moroomi góor ànd ak yow di teg rawat na suñ mbokk jigéen yi dem ba yàgg ñu jox la del teggil nga teggi fuuyu dootoo nangoo delloo ña la tegaloon wala nga këppoo ko ne mes dem kenn dootu la tegal di bët luy luy xew mooy yow sa diggante ak ñooñu yàq na ba la fur moom te dootu baax kon te loolu bu yàq diggante bu yàqu rek société bi yàqu na kon kon bokk na ci liy defar société bi waay waay ñu jéem di wóor ci liñ ne wóor googu nag dafay nekk ci maanaam diggante kilifa gi ak ñi nekk ci ronam ndax itam nag kilifa. ci léppam daa war a nekk ku wóor ci diggante ba lim leen wax rek lim leen jëfloo lépp nay nekk lu wóor ci diggante moom ak ak ñi muy sàmm lu ko bayloo rek su fa doxalee yeneen wor rek yàgg yàgg lu wolof di wax naan lu tëë xam dafa yàgg danañ ko xam te buñ ko xamee fa lay yéese diggante mbindaan mi ak kim nekk ci këram sa sa sang bi lim la bàyyee lim lay defloo def ko lim la ko def defloo lim la bàyyee lim la ko leen lu nekk te ko palaasam te mën ko caa diggante borom kër gi ak soxna si soxna si ba mu war boroom kër gi mukk lu mu ko def loolu na mu ko def fu mu ko yem loolu na mu fa yem bu mu ko war ci alalam bu mu koy war ci jëmbam bu mu koy war ci leneenam ba ca diggante kiy liggéey ak borom société bi li la sa patron defloo def ko fi mu la yem loo yem fa bul bàyyi ba mu dem nga def fa lu mu la def loo wut nga jël ci lañ bi ndànk dem jaayi ko wala nga fàcc si xaalis bi dem la muy waral xam nañ ko diggante jàngalekat bi tam ak élève bi ñu jàngale la fukki heure nga bëgg a jàngale juróomi heure loolu wor la amaana nekku fa de kon nit ki liñ ko defloo loolu na ko def te dëggu ci ba ñees mooy njëggal defe naa li Mustafa sallallahu alayhi wa sallam lim am li ci ëpp mën a jégle ko ko teg moo ko ko may ba ko yéefari defee lañ ko def ba mu fatu màkk jow ba mu dem ba ubbi ba dem ba toog nag ci jàkk jo gaa yi fekk defe ne lu ne leen def ndax fay jekku na leen ñu yaakaar na lu nekk la leen di def mooy leen dem leen fa antum tulaqa dem leen seen man jégg laa ñëpp topp ma kenn leen dem leen te fekk booba kenn ku ci nekk ma ngay yaakaar ne lu dañ ko ko def mooy leen dem leen ma te fu may ndarale dem leen yéene moom seen bopp naka loolu Seexul Xadim tubaab yi bi ñu ko defee liñ koy def lépp ba tële ci moom ñu bàyyi ko waaye teew déemu te fayin too de en fawtu àlin ahdaay turan la wax loolee itam moo ko may nag ñu baree bare nangul ko ndax fayante moom bu amee tëlewoo sa morom kon du amee lum la ñëwee ba war laa fekk si waaye soo ko defee lu mu tële ci boppam wala lu ko jaaxal ci boppam mën naa fexe xanaa mën naa am ci moom mu fekk si la waaye su fekkee deful dara desul lu may rokk bi rokk rek loo ma def ma fay ko déedéet sa diggéeyu moo fay am waaye du am lu mu xemmeem ci yow ba tax mu ñu fekk si kon njëggal suñ doon defee njëggal de société bi fi nekk nii dana baax lool waaye loo ma def ma def ko lu tax mu def nangam lu tax mu wax nangam man du ma moroom man lii man laa moo tax fu ñu àgg tey kon loolu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam def ak ak yéefar yi ak li ko def lépp waroon naam tax jullit bu ne roy ci moom ndax société bi nga xam ne mooy société islamique laata muy taxaw foofu la jaar moo tax itam société bi mën a taxaw waaye su fa jaaratoon société islamique mënut a taxaw mu ci na ndax gis nañ la ko jiitu mooy ah, arab yi ak yeneen yi nga xam ne dañoo bëggoon ak fayantoo loolu waaye def ñu fay ko moo tax mësuñoo dund ci jàmm fuñ toll ñu ngi xeex aywa kon Musaa sallallahu alayhi wa sallam nag yërmande jooju gannaaw bi nga ko ci yéefar yooyu ak njéggal googu dañaa teg lu mel ni yërmande dañuy xaw a gàttal yi fi ndax dafa mel ni waa heure bi mi ngi waaxu yërmande la ca teg te yërmande mooy xol bu leet woyof lool mën a jégle am yërmande yërmande ba amul ci société rek jàmm du am moo tax sëñ Tuubaa wax ne tariqatu adab rahmatul saxir kal ab wal ummi wa tawxirul kabir yërëm doomu aadama yi gone yu ndaw yi ku mënagul dara su fekkee da ngaa bëgg lu mu la def nga def ko ko kon jàmm du am kon foofu ngay tàmbalee di yéem ak nekk nekkal ne ko bàyyaayam ak yaayam def nañ koy nañ koy def ndax bu màggee jikki lataafa jooju ak rahma jooju mën a nekk ci moom moo tax ak sila fi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam daana julli bëgg nee na bëgg yàggal julli ga digg gone guy jooy ca gannaaw yaayam maa di gaawal julli ga ngir yërmande am na benn waa bi nekk li boo xam dañ ne dafa mar lool àgg ci teen daal di fexe ba dugg ca teen ba naan ca ba màndi ba mu naanee ba màndi génn gis xaj bu mar mu duggaat ndeysaan tànk ñëw jox waaye na ngeen xam ne su def lu baax loolu yërmande jooju ci lay doomu aadama yàlla ji yàlla ji di ko di dugal ajana waaye nag ci ñàkk a yërmande yàlla dana ci tabal sawar mooy ki nga xam ne dafa tëjoon am musam jigéen tëj mus joxu ko lekk jox ko naan ba mu dee yàlla tabal ko sawar kon yërmande lu ñu war a mën a sonnee la lu ñu war di def la lu ñu war a lu société bi yittewoo la ndax su fekkente ne ñagasu xol moo am fayante moo am njëggal amut yërmande amut jàmm du munta am société bu jàmm amut nag xéewul mun fa wàcc mukk cadduna ak dal mun fa am kon ne wax naa ne doomu aadama yi nim war a mën a amee ab yool ci defal ci yërëm mbokkam jullitam ni lay amee ab yool ci yërëm mbokkam xayawaanam ci la ci war a yàlla ci yàlla mën na cee jaar ba tabbal la àjjana waaye naka noonu ni nga mën a ñàkk yërëme sa doomu aadama ñi ba fayantoog moom ni la yàlla mën a fayantoog yow ba def la loolu neexut la mën a fayee ci bahaim boo yërëm bahima joo yërëm ba tabbal la am na solo lu ñu war a mën a doxale di ko def di ko doxal suñu diggante loolu bokk li ñuy wax wéeru ci yàlla tawakkul tawakkul tawakkul mooy lan mooy wakkilu ci yàlla wakkilu yàlla nag dafay ànd ak jël ci sabab yi wakkilu ci yàlla tekkiwut ne na waaja defoon rek ba ñëw ci bunt Mustafa sallallahu alayhi wasallam nga bàyyi gileem gi yéewoo ko def ak ñu ne waaw sa gileem gi nag koo ko bàyyi mu ne bàyyi naa ko yàlla mu ne ko déedéet da ngay dem yeew ko ba mu ne ngodd nga bàyyi ko yàlla loolu nga war a def wàkkilu naa ci yàlla waaye saa boo xëyee tëdd ci sa néeg bi dina la ataaya ne la ba biddanti naa la ataaya ak leneen loola moom xam nga ne boo nee wàkkilu naa ci yàlla mooy sëñ tuwaay wax ne loolu ñaari ay teggin sa diggante ak yàlla waaye sëñ tuwaay ne wàkkilu ci yàlla doy na ci rek nga xam ne kenn mayewu dara ku yàlla wàkkilu dëgg mooy da ngay jóg di jëfi jël ci sabab yi soo fekkee da nga war a xari matt nga xari ko boo dee rootaani nga rootaani soo dee bayi nga bayi soo dee defee leneen nga def boo dee gori nga gori soo dee maçon nga maçon yi soo dee jaay nga jaay boo dee jàng lañ nga jàng wala nga def leneen waaye tëdd fi nga tëdd ne damay wakk du ci yàlla dara du la fa fekk te loolu mooy ñaawee teggin sa diggante ak sa borom soo tax suñ tubaane dana ci din dama aada wakkilu mooy mu xam ne kii maye mooy yàlla kon jé jógal jëf waaye fii suñu société bi li ko yàq mooy ñu ci bare bare am toll na ay ndaw nañ toll ci liggéey jëw jéemuñoo jóg jàpp ci ab asbaab yooyu ci sabab yooyu jëm wuti liggéey déedéet man daal état bi man daal di man daal la déedéet as-samaa'u laa tumtiru zahaban wala fidda doo toog ba mu yàgg ñu asamaan saa nga taw wurus ba xaalis déedéet jógal nga liggéey jógal nga wuti te booy wut nga bana bañ ndax bari naa doomu aadama li muy bañ fii te bu ba demee bitim réew def lu ko gën a ñaaw kon wàkkiirlu gi daa am lu ñaar wàkkiirlu te mooy lu lu sa man-man lu mu la may demal defi ko jéemal waaye bul tëdd rek naan damay bàyyi sama bopp damay bàyyee sama bopp ak yàlla déedéet loolu du bàyyee sa bopp yàlla mooy jógal jëf te bàyyee sa bopp ak yàlla Musaa sallallahu alayhi wasallam sax dangay gis ne bi mu jógee Madina Makka jëm Madina di gàddaay néew ànd ak Abubakar néew na damay wakkiirlu ci yàlla dem de déedéet li dafa as asbaab la def préparation bi mu war a def lépp def na ko mooy wut na ko mu àndal wut na lu mu war jëm na xam jëm na euh, seet ko xam yoon yi wut na plan yooyu yëpp préparé na ko ngir ba am problème ci yoon wi kon jógut nag ne damay wàkkiru ci yàlla damay dem déedéet daa préparé boppam jóoru dem bu ko xee léegi ndimbal yàlla mooy dafa nga nekk boo loolu tam yaakaar naa ne wakkil lu googu boo gisee xëy na nit ki waaye dana lu tax su si murid murid waaye murid damaa gën a jege rek te ma koy dund nag moo tax may joxe misaal ci moom <laughs> du leen nañ ma jégal boo gisee tey mu yaakaar naa ne murid fi mu àgg tey lu ci yàlla xam ne moom dong mooy joxe ndax ñu ngi ko jëlee ci sëriñ bi mag ba moo jàngale loolu yar ko ci ay doom ku mel ne Cheikh Ibrahima Fatim ak kenn kenn ñooñu jàngal ko seeni nit muy law ba agsi fii nga xam ne tey fu murid gu àgg ci walla koom-koom ci wàllu leneen lu mën di doon wakkilu gi ñu wakkilu ci yàlla xam ne mooy maye ñuy sukkandiku seen bopp lu jëf moo leen may tey ñu ne Darou si tey ja jumaa ji toll ni nangami mètre dékkati nañ ko fa tey su fekkoon dañoo doon xaar ab état mu defal leen ko jumaa ji du fi taxaw te yaakaar naa ne suñ doon xaar état daaru mu si mel ni mu tey yaakaar naa ne daaru du mel ni mu war tey kon dañoo sukkandiku seen bopp liggéey naka noonu yeneen dëkk yi nga gis yépp la fa taxaw noonu la ndax suñ tubaab moo ko jàngale jox kilifa yi fa sanc ñu yet ci seen njaboot sukkandiku seen bopp waaye tam nañ xam ne nag booba la suñ société bu baaxoon waaye fii mu nekk nii bañ bàyyee sukkandiku wala boog bañ tàmbalee bàyyee euh, sukkandiku suñ bopp di sukkandiku ci ñeneen bàyyi nañ yàlla fële wàkkil nañ ci yàlla di jéem a jëf de déedéet dañuy toog keneen jox ñu waaye nag koo euh, koo ëmb sànqalam nag ëmb kersaam moo tax yu bare ñuy bëgg dal nag kon yooyu laa gis ne lenn la ci jikko yi nga xam ne tey suñ ci jéemoon dara suñ ko toppatoo woon yàlla mën nañoo taw féexal suñ société bi baax te wa te wax naa la bi ci njëkk mooy ban mooy maandu maandu ba ca tegee mooy lan fa keneen ki nga gënal ko ci sa bopp ba ca tegee mooy lan mooy dëggu ci lépp ba ca tegee mooy lan rafetal ci wàll yu nekk jëflanteeg lu mën doon ba ca tegee mooy wóor ba ca tegee mooy njé jéggal njéggal afu ba ca tegee mooy rahma ak wakilu ci yàlla defe naa ne yii société bu ko topp ni ko lislaam di dunde ak ni mu war a ni mu wax ñu dunde ko suñ mag ñu baax dunde ko mu sa dunde ko ko société bu ko topp jàmm rek dafay am waaye nag lil asaf shadid dafa mel ni ñun de am nañ problème ba bare bare bare bare yàq yàqu yi bari ba tax na yii yëpp daanaka lenn lu ci am lu ci amatis wala lu ci nekk fa mu nekk daanaka bëreetut yàqu yàq yooyu nag am danañ ci tudd rek yenn wala boog bala ñu dem ci yàq-yàq yooyu ñu wax jikko yu baax yi nañuy def ba ba am ko ci lu gàtt ndax dafa mel ni waa euh, heure mi ngi waaxu suñ bëggee am jikko yu baax yooyu nag mën nañoo jëfandikoo moyens yi mooy liggéey sa sax ca ak wa tikraar def ka defaat ndax waxoon naa ci njëlbeen nga ne jikko niñ koy fàggoo mooy tàggat ci doomu aadama doomu aadama na koy tàggat ci lu baax mu am jikko yu baax nga tàggat ko ci safaan bi am jikko yooya kon tàggat liggéey yi ak sax defe ko defaat dana tax doomu aadama yi am jikko ju baax moo tax julli ñu la koy farataal ngir nga am ne satunha ani fahsha'i wal munkar woor la'allakum tattaquna aj itam doomu aadama ji am ay xéewal yu mu fa am diggante xéewal yu mu weccoo diggante ak moroomu jaam yi kon li yashhadu manaafi'a lahum wa yazkuru smallaah kon mboolem jom jaamu yàlla yépp rek yemewuñ ko ñu nga def ko benn yoon bàyyi waaye da nga koy defe ka defaat ba mu fàggul la jikko yu rafet yu baax yooyee xëy na bu fekkonte ne waxtu may nañu ko yooyu yëpp mën nañu xaw a sànni bët ci loola waaye waxtu duñu may waaye daal li am solo mooy soo bëggee am jikko ju baax taqul ak mbir di ko defe ka defaat ñaareel ba mooy waxtaan weccoo xalaat bañ ne ko Mustafa sallallahu alayhi wasallam ci sariya su ko daan suñu daan jàngale lislaam buy jàngale ci waxtaan la koy jaarale toog na daan ne manil muflis laaj xiwaar mooy la laaj ñu tontu kan mooy ku perte ñu ne ko ah, ku perte mooy kii ku perte mooy kem re déedéet mooy ki nga xam ne jëf na lu baax yu baree bare waaye jëf na yu bari yu bon yu baree bare mu dem ba yowmal xiyaam lu baax li mënta sakk yu bone ñu fab yu baaxam yi joxeem doyut ñu fab yu bone keneen jox ko tabal ko sawara kooku mooy ki perte l'islam bi mu koy jàngale waaye ñëw ci hadis bi dane ko lan mooy lislaam lan mooy iman lan mooy lislaam lan mooy ihsan mataraxum san mun Mustafa di tontu kon an tariqil xiwaar dana tax tarbiya bi nga bëgg def ci doomu aadama mu am ko jikko ji nga bëgg def ci doomu aadama mu am ko bokk na itam jëfandikoo ay cër Serigne Touba ñi daan ñëw ci ñoom mag ñi nga xam ne weesu ñoo jàngal ñu baree bari ci ay cër ay tomb leen daan defal tomb tomb la leen waa ji ne ko yow doomu aadama ji yaa ngi ci digg bi àddina ngi nii sa kanam àllaaxira ngi sa gannaaw lii ngay daq mooy àddina doo ko dab lii daq ci muy nekk sa gannaaw di la dàq muy àllaaxira dana dab kon bàyyil kii nga xam ne doo ko dab te bàyyi xel ki nga xam ne daa foo mën a nekk bu la dee moo mel noonu te de mooy mooy buntu yomb xëy te yàlla nee na fu ngeen mën nekk imaata ko moot nga ne ko man de daw gannaaw damay def naa daw mu ne fa innahu mulaaqikum waaye ki nga xam ne booy dem dana dab te mënaat fa yow foo koy rawee kon ay cër manis na ko jëfandikoo ngir tàggat doomu aadama yi ba am jikko yu baax rawatina nag ñun dañ ci am misaal yu leer ci Serigne Touba. Euh, jikko yu yi itam sut yow mi jàngale ak yow mi yar ni ko mën defe defee doomu aadama yi nga xam doomu aadama xelam lim nangu ak lim nanguwut doomu aadama yi boo leen di yar bëgg ñu mel nenn bul jàpp ne ñëpp ñoo war a mënandoo lenn déedéet am na ñoo xam ne leen yàlla may muy ko ñu tas moo tax suñ tuwaa daan tàqale doomu aadama yi ñi nga xam ne weesu na jàng muñ leen di jàngal ci téere lan lañ daan na yare mooy day dem la seen xel nangu la ñu leen mën yare mooy di leen tombal den wax ay waxtaan ñu ci jàng seen diine waaye saa buñ génne ci jotaay ba ñoo ka xam lu ca téere ya dañu wute ñooy bokk luñ xam kii da koy ci an tariqi tatbiq kee an tariqi nadariya waaye buñ jëfee ñooy ànd ñooy niru luñ jëf kon doomu aadama yi wuute gi ñu wuute ci jëmm ak ci xel yow mi jàngale war ngaa xam ne kii mën naa ma ko sumun ci diggante bu gàtt waaye kee fukki bind boo ko bëggoona a jàngaloo tey booti mën na caa yéen du ko mokkal kon doomu aadama xàmmee loolu dana baax ci ki nga bëgg a def jikko ju baax nga xam noo koy fexe ko ci moom ñëpp yemuñ bokk na ci moyens yi mën a jëfandikoo itam royteef rafet maanaam nag kuñ mata ku mata roy nga ko ñun nag am nañ ci ab bu mat muy Seexul Xadiim ndax doomu aadama ji gone gi ci këram ak ak baayam ak yaayam li yaay yi def ak baay def moom la roy saa bu ne kon yow mi nga xam ne yaay yaay wala yaay baay del sonn ci gone gi ci jëf loo war a jëf di ko wax ndax xamal ne am na kuy roy ci yow loo xam ne noo mel na lay mel kon fexe ba mel ni nga war a mel jaadu na bokk na ci dem laabiire ak technique ci yoon ak diinu nasiha liman lillahi wa rasuli wali ay imat wali euh, aimati muslimina wa amati wa amatihim kon li laaj bii ne foo toll nit ki jàdd léegi nga ah, li nga li nga def ko du ne wala li nga wax ko du ne nii nga war a waxee nii nga war a defee daa tax doomu aadama yi bàyyi jikko yu bon dem ci def ku baax. naka noonu itam nett li jaar-jaar baax yi fi awoon nga wax ne ni soxna jaara bokk na lim yaan euh, def ci xaadim rasul mooy di ko nett li jaar jaari nit ñu baax ñi loolu dana def dana tax doomu aadama yi teel a fàggu jig ko ci rafet ndax boo ko doon nett li nit ñu baax ñi fi ñu awoon ba am li am dana tax mu am jom kon bokk na ci mooy yi war a mën a jëfandikoo ngir am jikko yu baax yooyu ma lim ci gàttal mooy bi ci njëkk mooy lan mooy al amalu wa tikraar di liggéey te saa ngay def ñaareel bi mooy alxiwaar waxante ñetteel ba mooy lan jëfandikoo ay cër ñeenteel bi mooy lan muraa istimaal xawaas ñeenteel bi mooy muraaxaatul istixdaaraat al fikriya wa nafsiya ba ci des mooy lan al qudwa saaliha ba ci des mooy lan an nusxa wal irshaad kon yooyu ay moyens loo xam ne doomu aadama yi war na ko mën a jëfandikoo ngir am jikko yu baax bajees mooy lan di ko nett li xisas yi weesu woon nett li yi weesoon gaa yi baax yi te di ko jox am si la yi nga xam ne alxuraan indi na ko ak yeneen indi na ko misaal yi fi aw ci lu baax ndax aw lu bare bare ay misaal la ko joxe xëy na waxtu yi du mooy ñu indi ko waaye nekkoon mën na ci indi yu baree bare su fekkee dañuy wax nag loolu mooy ni ñu a fi ñu war a ma jaar ba am jikko yu baax yooyu waaye li ñu sell tey mooy jikko yu baax yi li ñu baax baax ak li mu war a mën a defar société su société bi li nga mooy Sénégal moom Sénégal moom yàq-yàq yi bari te ba ca jiitu nag fekkee ci diine la maanaam nit dañ koo teg fële defe ne li nga xam ne moom la waa xar bu andi loolu rek mooy misaal ñu toog cay ndab na bi loolu moom li mu yàq ci diine ci réew mi kenn xamul mu toll su fekkee wàllu société bi tam def nañ ne maanaam koo roy ku may ab tubaab wala américain rek doo kenn ba tax na ñun suñ xamutuñ suñ bopp ñooy kan nit ku nag nit doomu aadama yi boo xamutul boppam rek xamal ne dootu mënut a xam fu mu jëm te mënut a defar ëllëg mu ko ci at bi moo tax xool gi ñu xool société bi li muy xool xarbu tax na maanaam liñ bëgg lépp mooy matériel rek ñëpp ci matériel la ñuy xool diine mu bàyyi nañ ko fépp fële càll fekkee ci administration bi la da gis ne yow nga war a liggéey fukki heure wala boog nga war a di teew heure di wàccu heure fonctionnaire bi muy def yàqu jikko yi tax na waaye dana fexe daal ba heure bi mu ñëw su ñëwee ba inscrire turam génn dem yoonam taxawal ji waaw société bi dund noonu nu muy baaxee soo war waree liggéey fukki fukki waxtu wenn waxtu su mu mat sax doo ko liggéey waaye na nga présenté rek inscrire sa dem sa yoon administration bi loolu moo fi xew léegi su fekkee jikko la liberté yi tax na lépp yàqu journaliste bi nga xam ne gëm na ne lu ne war na ko mën a bind lu ne war na ko mën a wax lu mu jur mooy lu xel mësta xel a xalaat di ko xalaat làmmiñ di ko wax cër di ko jëf léegi kenn ku ci nekk foo wëb di mën caa teg sa baaraam léegi bindkat bi itam ci liberté googu muy bind lu ko neex ngir am xaalis soo ko waxee ma di yëngal ay mbagam naa liberté ah ba tax na fi ne lenn lu ci nekk ci téere yi lu ne ñu ngi koy bind di ko wax ak tag gone yee koy jàng bu dee ci jigéen ñi col gu baax amatut wax ju baax amatut misil jaahili rek moo fi am moo tax lii am am société bi yàqu na ba nga xam ne góor ñi soxlaatuñ takk soxna ndax li la tumuranke woon ci ñoom bañ war koo wuti yomb na ci ñoom ba tax demuñ ci fenn kër goo fi dugg léegi jigéen ñaa fa xus mënuñoo dem ndax jigéen ñi amatuñ tumuranke takki soxna kon loolu ci yàqu-yàqu yi la bokk ci gàttal gone yu góor yi liberté bi tax na ñoom itam koo ci wax mu yëngal ay mbaggam ah liberté bi ah liberté ba kañ lu ko neex def fu ko neex fanaan fu ko neex yendu mu ngoog jigéen ñi moom léegi ñoom ci seen liberté googu moom marché lañ dañ di jëfandikoo marché lañ rek fi nekk nii bu dee ingénieur bi nga xam ne nga koy defar loo sa kër wala sa jumaa jox ko cinquante millions pour wàccaa liggéey jumaa ja yàquk jamono ak ñàkk wóor tax na ñaar fukki millions yi juróom la cay def la su lekk ko nga dem ci médecin bi mu war laa faj jox la fukki rendez juróom ba ci fee ba mu ne la ah soo bëggee ñëw sama clinique nga xam ne moom la ngeen seqoo ci wàll li ma war a wàccoonte yow ci wàllu askan wi defatu ko kon bon bon yi fi mu nekk bari na li ko waral nag mënees na ko tudd ci gàttal bokk na ca maanaam njàng mi nga xam ne nag colonialiste si ko bàyyi programme bi fi plénière xam ne nit ki moom bu la jàngal programme boppam la lay jàngale de yi seen bopp la jàngal kon moo tax lu baree bari ci li ñuy gis foofa lañ ko copier de su fekkoon ne ñun dañoo am suñu wayeeg suñ programme ñu tegal ko suñ bopp kon lu dëppook suñu aada ak suñu diine moom la ñuy teg waaye nag ba ñu keneen tegalee leneen lañ jël leneen lu bokkut ak lañ liñ moom kon manhaju taalim yi yàq na lu baree baree baree bare ba ca des itam ñàkk gi ak ñàkk mi ñàkkam xëy mi yàq na lu bare bare bare doomu aadama yi su amul dara amul lu def rek dana dugg ci lu dul noona kon loolu lim yàq ci si yi baax bari na banees mooy jaxasoo bu bari jaxasoo ñëw te jaxasool ñu bon dana tax jikko yu baax yi nga amoon day dem ba set wecc nga am yeneen jikko yu bon ñaat nit yoo xam ne daawuñ tux daawuñ jëfandikoo ay yeneen yu bon bon yooyu waaye seen ànd noo tax ñun ñuy jëfandikoo lu bon ba des mooy bàyyi giñ bàyyi gone yi liberté gi bari daanaka gone yu bare bare bari xëyuñ guntuñ te gone dafa bëgg aventurier ba pare nag suuxat ci ñoom ma matière madda moo tax ñaan barsa wala barsaq xew na fi fi nekk nii ndax doomu mun te dund ci ak widd saa bu libéré rek fokk faraax boobu dana wut fu mu ko fekk dee yàllante woon moom fu baax nag waaye li ci bëree bëri dana jëmee fu bon ba yeesu mooy film yi bon yii nga xam ne foo wëlbatiku rek kër yi fépp film yaa te benn film bu daanaka buy jàngale lu baax amut waaw kon xale bi miin loolu nu muy mën a amee jikko yu baax mu ko ba mooy xëccoo bi am ci famille yi famille boo xam ne day bàyyi ba waa heure dog heure reeru heure añ war a nangam bàyyi jaag soxna sa di xuloo ko xeex ak saagante ci dikk ci kanam xale yi gone yi dañuy def am na beneen mooy nag gone yi nga xam ne dañ dañuy teel a seeni seen i waajur duñu am ku leen yar te fas yu bari na lool kooku nag moom mu ngoog kon bokk na ci yi ko yàq mooy sori gi ñu sori diine te mu waroon ko njëkkee wax sori leen diine njàngaleem jàmbur mi ñu yor bokk na ci itam jaxasoog ñu bon bokk na ci itam euh, maanaam ñàkk métti gi waxtu yu ëpp yu nga xam ne nit ki dara dara defuñ ko ñëpp dañ tëdd neew rek kenn amul lu métti moo liggéey ñàkk gu métti gi ferme yu bon yi xë ñeeñoo ŋaayoo bi ba nekk ci biir famille kon ma yaakaar ne su fekkee dañoo bëgg a defar yàq-yàq yooyu war nañoo am luñ jéem la def mooy ci wàllu diine war nañoo fexe ba delloosi pas-pas yu wér yi pas-pas yu wér mooy ngëm gu wér war nañu ko delloo delloosi war na saxee tam ba sonn ci yar doomu aadama yi yarab diine ndax yarab diine rek moo man yenn yi war nañoo saxee tam ba delloosiwaat programme bi defaraat ko ba mu dëppook suñu aada ak suñu jikko kon ci wàllu diine war na nañoo delluwaat pas-pas yi pas-pas yi suuxat ko war nañoo yar doomu aadama ci yarab jullit wàllu programme war nañoo fexe ba programme bi ñuy jàng ñu koy defaral suñ bopp ci wàllu métier liggéey yu mel noonu war nañoo fexe ba doomu aadama ñu wutal leen am xëy war nañoo fexe ba li nekk ci ñoom ca ak may ñu fexe ba lijjanti ba jëmale ko kanam kenn ku ci nekk la nga am la nga yor ci ay may ay man-man ñu may la occasion boo ko wanee te de te danañ formé nag formé formation bu mat sëkk ndax liñ soxla ci ñoom yi mën koo am te formation yi li ci njëkk mooy jàngal leen yar leen. war nañoo jot ci ñoom bu ñu bëggee fa bi mooy sacrifice fexe ba doomu aadama ji mën a sonn ci mbir bopp ci keneen bàyyi intérêt personnel fexe ba jot ci ñoom. responsabilité doomu aadama ji fekk mi ngi yëg responsabilité am lu bari dana ko mën a mën a def ci wàllu société bi war nañoo fexe ba delloo si suñ cosaan ndax doomu aadama ji amul cosaan amatul te tubaab bi nax nañu ba yóbbu suñ cosaan amatuñ war nañoo fexe ba ci ñun ruuxu taawun ak mbokkoo war nañoo fexe ba lu ji ci société bi ak mbokkoo ak ak ndimbalante ndax bu fekkente ne société bi dimbalante amatul mbokkoo amatul rek société bi mënut a baax kon buñ doon wax li nga xam ne mën nañ ko proposé ci ñu war a mën a defar société bi mooy loolu mooy wàllu diine delloo pas-pas yi yaraat doomu aadama yi fexe ba siyaaxawaat programme bi ci wàllu liggéey doomu aadama yi ñu wutal ay liggéey man man yi nekk ñoom ñu fexee ba ñu mën ko may leen occasion ñu mën koo génnee fexe ba di leen former fexe ba ji ci ñoom ak sacrifice ñu di ko def fexe ba ñuy yëg seen responsabilité su fekkee ci wàllu société bi la ñu fexe ba delloo si suñ bopp ñooy ñan ñu xam ko fexe ba ji ci société bi ruuxu taawun wal iqaa ak shuur bil masuliya yooyu daal laa yaakaar ne su fekkonte ne jéem nañ ci dara société bi mën naa tane mën naa dem ba àgg ci lu baax kon ñoo ngi jéglu mbokk mi xëy na liñ jël ci waxtu xaw naa gudd waaye noo ngi sant tey jéglu lu ci am ci jub tawfeexu yàlla la lu ci am ci njuumte day di doomu aadama ñoo ngi sant tey jéglu wasalaamaaleykum wa rahmatullah shaytaan rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi wa tamkin Euh, mbokk yi bala ñoo dugg ci taxliix bi ñu bëgg a def ci seetlu gi ñu am ci waxtaan wu rafet wi nga xam ne mbokk mbokk mu tedd mi def na ko dañ koy sant bu baax gërëm ko ndax thème bi nga xam ne tànnaloon nañ ko muy jikko mën nañoo wax ne bàyyiwu ci dara loo xam ne doomu aadama ji war na koo mën a jariñoo ci ak dundam kon amul dara lu ñu dolli ci thème bi waaye war na nag ci ab taalib bu fekkee ostaasam jàngal na ko war naa tari tuuti ci la nga xam ne jàngal na ko ko loolu rek moo tax ñu bëgg cee def benn taarix waaye waxtaan yu matale na lépp kon li am solo rek mooy ñu ngi sant alxaaji Muhammadul Fadil Ñang bu baax a baax a baax ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala ci dara ji weer wu tedd wi yàlla na sunu borom guddal aw fanam yàlla na sunu borom yokk aw yàlla na sunu borom yokk guddal aw fanam te may ku wér gu ba li mu bëgg liggéeyal ci lislaam bëgg koo liggéeyal ci yoonu sewal xadim yi sunu borom defal ko ko defal na ko ñun jullit ñëpp kon ñoo koy sant bu baax di ko gërëm kon dafa mel ni sëñ Mouhamadou Fadil Niang bu ñu déglu waxtaanam bu baax a baax ci tàmbali waxtaanam rek xamal nañu ne ne doomu aadama bi ko sunu borom subhanahu wa bind bindee dafa set wecc amul dara lu mu àndale ci ci yàq wala ci wala ci benn jikko bon ndax ci biir waxtaan Mouhamadou Fadil Niang wax nañu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne kullu mawludin yuuludu ala alfitra fa abwaaw yu hawidaanihi aw yu nasraanihi aw yu majjisaanihi moom alhaji Mahamadou Faty Niang xamal nañ ci biir waxtaanam ne euh, nit ki mu juddoo fitra la dafa set wecc ndax suñu borom moom moo ñu wax ci alquran ne laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim kon doomu aadama indaale wu dara ci ab tax waaye nag ci biir ñàkk yar gi mu wax ci biir waxtaanam loolu mooy tax gone gi euh, yor beneen jikko bu ñaaw ndax bu ñu xoolee ci biir addis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxut aw yusallimaanihi maanaam waxut ne ñu def ko ab jullit kon xam na ne ci aslu doomu aadama ab jullit la waaw kon nag muy ndey ji ak baay bi ak ñi nga xam ne ñoo ko war a yar ñoom ñooy def ko ñooy dem ba def ko lañ ko war a def waaye moom ci cosaanam ku set wecc la kon loolu xam jànge nañ ko ci biir waxtaanu mbokk mu tedd mi di alhaji Mouhamadou Fadil Niang naka noonu Mouhamadou Fadil Niang laata muy dugg ci biir waxtaan xamal nañu defal nañu taxrif maanaam xamal nañu lan mooy jikko jikko xamal nañu mooy aw melokaan la wu nekk ci doomu aadama woo xam ne wii moo xam melokaan wu rafet la moo xam melokaan wu ñaaw la loolu it xam loolu bi sëñ bi duggee ci waxtaan wi laata mu ci biir tam wax wax xamal nañu loolu kon loolu ci tomb yi nga xam ne seetlu nañ ko ci biir waxtaanu mbokk mu tedd mi am na ci biiram naka noonu bi duggee ci biir waxtaan wi itam tomb yu am solo yi nga xam ne junj na ko it mooy gis nañ ne am na ay tomb yu am solo yoo xam ne sëriñ bi tudd na ko ci biir waxtaanam mooy bokk na ca Euh, wax nañu li nga xam ne mooy alxadd la maanaam wax nañu maandu ni mu amee solo ci ab société ba leeral ñu ne sidna Umar radiyallahu anhu ku ne xam na ne maandu gi maandu woon tax na te boo woon jullit ñëpp waaye fu ko neex marché yaag fu ko neex mën na faa mën na faa yendu mën na fa fanaan ngir xam ne li nga xam ne moom la ko borom bi subhanahu wa ta'ala gàll ci alloosam def na ko na mu ko waree loolu ñu jànge ci ne buur yi nga xam ne ñoo yëlif àdduna bu ñu amoon maandu te amul benn buur boo xam ne da nga dox ab garde corps du topp sa ginnaaw wala kenn ku lay wat wala kenn ku wala kenn koo xam ne ki da la jéem a wattu wala yu demee noonu kon loolu jànge nañ ko ci biir waxtaanu alxaji Muhammad Fadi Niang bokk bi nga xam ne moom it andi na ko mooy al isaar mooy lépp loo xam ne lii gis nga ne lii bëgg nga ko waaye nag ci jikko ju rafet tax na nga gis sa mbokkum jullit moo xam ne gis nga ne kii kat koo war a dimbale la ci société ba société bi la bokk ci ci diini ji la bokk nga gënal ko jox ko loola ngir euh, euh, maanaam ngir jikko ju rafet bokk na ci it tomb yi nga xam ne tomb bi nga xam ne moom it laal na ko muy sidd euh, sëriñ bi wax nañu lan mooy euh, dëgg ni dëgg dëgg ni mu am ci solo ci doomu aadama ba andil nañ ci biir waxtaanam waxi borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin yéen ñi nga xam ne yéen ragal yàlla euh, na ngeen di yéen ñi nga xam ne yéen ragal yàlla yéen ñi nga xam ne yéen ragal yàlla na ngeen ànd ak way dëgg yi kon sunu borom bu ne na ngeen ànd ak way dëgg yi foofu dafay xam le ne dëgg lu am solo la ci ab jullit dëgg lu am solo la ci ab jàmm kon loolu it ko ci biir waxtaanu mbokk mu tedd mi naka noonu it sëñ bi dem na ci li ñuy wax ihsaan rafetal mooy nit ki lu mu lu mu mën di doon rek na ko rafetal naka noonu wax na ci biir waxtaanam it ne rafetal googu war na ci sa ñaari waajur ñaari waajur yi nga xam ne ñoo la jur foofu ngay war a tàmbalee wa bil waalidayni ihsaan wala taxul lu ma ufin ufin baatu ufin baat boobu nga xam moo gën a baat nekk a woyof sax waroo ñaari waajur kon loolu wax nañu it ne rafetal

ki nga xam ne ñaawal na it ñaawal na la def na lu ñaaw na nga rafetal jëme ci moom ki nga xam ne xañ na la it ko jox kon loolu islam ci naka noonu ci biir waxtaanam it dégg nañ mu wax mu nettali benn xisa ne wane ne euh, bokkul ci jikko ju rafet nga bayloo saw fas wala sa mbaam ba mu sonn nga jël ngooñ ma jaay loolu it gis nañ ne jëli nañ ci kilifa ku tedd gu wax ne euh, bokkul ci jikko ju rafet maanaam fayu am ruur maanaam nit ki ruural la nga di ko fayu kon loolu daf mooy addis bi rek addis bi la mel ne kilifa gi addis boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax moom la firi ci wolof naka ba noppi toppaat ko ci loo ko defaloon nga nga topp ko bëgg mu jox la ko loolu it bokk ci rafetal naka noonu liggéeyloo saw fas wala sa mbaam sëñ bi wax na ko ci biir waxtaanam ba noppi jaay ngooñ mi loolu bokk ci rafetal loolu dégg nañ ko ci waxtaanu alhaji Mouhamadou Fadi Niang naka bi daf dikkaan na ci benn tomb bu am solo muy tomb bu njëggal ak ak yërmande ñëggal ak yërmande googu mu wax ne yonente bi sallallahu a wasallam noonu yi liñ koy def li muy metti metti metti metti metti lam njëkk def rek mooy jëggal naa leen di wacci laa jëggal na leen ngir jëm yàlla su suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ki nga xam ne mooy sunu royteef mooy sunu yaakaar di si xamal nanu ba ko noonu yi lañ koy def la mu metti metti lépp ba mu noppee lam wax mooy xafawtu anil ahda anil ahda i turan li wa ci li ma li wa ci man kafaahu min al min al hida sëriñ bi wax ne bi mu ñëwee noonu yi lañ koy def li mu metti metti lépp wax nañ ne jégal na ay noonam kon loolu mooy jikko yi nga xam ne am nañ mooy li nga xam ne euh, tomb yi am solo yi nga xam ne seetlu nañ ko ci waxtaanu euh, mbokk mi nga xam ne amul dara luñ ci war a dolli ci rafetal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom bi nga xam ne ñëw na li mu wax rek mooy innama buxistu li utammima makarimal axlaax ci mujj gi kon ñu jeexal rek ci tomb yi sëñ bi doon waxtaanee sëñ bi wax na euh, ne yi yàq jikko bokk na ci royteef boo xam ne buñ bu bon la relatif bu bon nag mu joxe ci misaal ne bokk na ci e, maanaam yi nga xam ne communication moo ko indi muy di seetaan film yu bon yeeg di roy tubaab yeeg ak manhaj bi nga xam ne tubaab yi ñoo ñu ko indil te bokkut ak suñu manhaj ndax manhaj bi ñu tubaab yi indil mooy man manhaj manhajul boo xam ne du du lu suñu borom gërëm loo kon jullit bi loolu it bokk na ci li nga xam ne moom gàllankoor na ko ci ci ci roy naka noonu itam. bu buñu demee ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ar-rajulu ala diini xalilihi falyur ahadukum man yu xalil yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne nit ki ci diiney mbokkam la nekk diiney mbokkam mooy ki nga xam ne moom lay àndal nu mel rek noonu lay mel sëñ bi andi na ko ci biir waxtaanam moo tax ñu leerale ko noonu wane ne képp kuy àndal da war a ànd ak koo xam ne kii e, borom jikko ju baax la borom jikko ju rafet la bu ñu demee ci e, sunu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu mi ngi koy wax ci benn xasaayit mu ne isa kunta fi xawmin fasahib xiyaaruhum wala tasbil arda fatada mahradi xanil mar ila tasal wasal an xarinihi fukk Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu bu ngeen di ànd na ngeen ànd ak tànneef ya ñi nga xam ne ñooy nit dañoo aw ci weneen yoon ndax nit ki kat ka ànd rek kooku lay kooku lay rey am benn waykat bu ko misaal ci benn bayt ne isa jaarita fi xulixin danee an fa ant wa man tujaari ci sawa bu fekkee daal da dëkk da dëkk ak wala ànd ak koo xam ne borom jikko ju ñaaw la borom jikko ju ñaaw rek day mel ne moom lañu misaal kon daal du euh, duñu mën a guddal ndax thème bi li aju woon ci makaarimul axlaax kon daal sëñ bi xamal nañu doomu aadama daal léppam jikko la jikko daal moom mooy li nga xam ne mooy tabax aw askan mooy tabax ab état état saa bu bëggee taxaw rek wala bu bëgg defar ab société rek na defar société na defar euh, na defar nit ñi bu nit ñi baaxee jikko yi rafet rek ñëpp mën a euh, jaar ci li nga xam ne mooy mooy mooy ak dëgg ak yoon bu fekkee jikko yi naan rek mën nañu wax ne société ba ak lépp day màbb kon daal jikko moom mooy lépp lépp lépp lépp doomu aadama kon ñoo xam ko noonu kon ñoo ngi sant mbokk ñu baax jërëjëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman sëriñ bi ci turu alwafa bi xuquqil iman ñoom ñëpp ñi ngi lay sant di la gërëm di ñaan sunu borom mu guddal saw fan wéral sa yaram te bàyyi la sam xel ci jàppandal gi nu jàppandal waxtaan wi nuy fàttali bokk yi bu baax ni bu subaa jiililoo moo fi def waxtaan li muy waxtaane nag mooy bay mbay ban njariñ la am ci ab réew wala yu demee noonu mbay daal lay waxtaane bu subaa waaw ah, moom noonu baykat yi daanu ko déglu bu baax insha allah laaj yi bari na lool sëñ bi waaye waxtu wi xat naa xata xat ba xam naa ne moom wax dëgg yàlla nit ñi bàyyi nañ xel waxtaan wi lool ndax laaj yaa nga ne bari lool waaye dafay xajut xam naa dañ ciy tànn benn rek gën gaa bari wala ñaar jéem koo tontu kii def ni ginnaaw bi mu la nuyoo ziare la mu ni da doon laaj ndax du état moo responsabilisé jikko yu yàqu yi ndax état amu ci yàlla part de responsabilité waaw ci lu gàtt euh, loolu mën nañoo wax ne état am na ci part de responsabilité waaye wax naa léegi ne programme biñ ñu jox te du dëppwut ak suñu diine dëppwut ak suñu jikko dëppwut ak suñu aada moo ñu teg li ñu nekk lu baree baree bare part de responsabilité am na ci ndax su ko neexoon am na bu fekkee ay film la su fekkee lu ñu war a jàngale ak lu ñu jàngale lépp am na man-mano censuré film yi nga xam ne waru fee te jikko mën na ko censuré su fekkee ci programme mën na ca teg loo xam ne nii man naa jubbante doomu aadama yi jëmale leen fenn ndax programme dafa am doomu aadama dafa am solo doomu aadama fi nga bëgg nit ki jëm danga koy tegal programme soo ko jàngalee formé ko noonu bu bu ñoree foofu la jëm kon état am na ci part de responsabilité waaye nit yi diine yi am nañ ci part de responsabilité kullukum raa'in wa kullu raa'in mas'uulun an ra'iyyatihi yi kon euh, mas li euh, nga waxee euh, maanaam mbir la moo xam daal dañ koo séddaloo kenn ku nekk am na ci responsabilité lu ñu war a jóg la nag war cee jëf ngir mu dañ jërëjëf kon wayjur yi am nañ ci wàll kilifa yi am ci wàll naka noonu état bi am ci wàll ki nag mu ne da doon laaj ban pexe nga yaakaar ni mën nañ koo def ba télévision yi bàyyi film yi nga xamante ni dañ koy wone te muy film yu yàq jikko daal di yàq ay jikko doomu aadama xanaa ñu fexe ba doomu aadama yi euh, waajur yi tàmbalee seen kër na di yar ndax bari na ci loo xam ne yàqute gi mi ngi commencé ci biir kër gi ñu xam ko jënd télévision bi jënd vidéo yi bàyyi xale yi ñuy sànn kese te waxoo ci dara kon foofa la war a tàmbalee ak itam doomu aadama ñu fexe ba yar ci moom jikko ju baax ragal yàlla ak yeneen ba mu xam ne dafa war a am lu mu seetaan ak lu mu bëttoo seetaan suñ ci boppam ba mu xam ko kon am na euh, film yoo xam bu wéetee ak wéetlu ko ñoo ci am xam ne maanaam war nañ ko mën ci euh, mu ba ba ba bàyyi film yi film yi loolu moom xam nga ab commerce la ci am xaalis la ci am boo xam ne état bi da ko bàyyi gannaaw mukk waaye nit diine yi ñoo waroon a xam liñ bëgg na tam jaral leen ñu taxaw ci temm ndax ni ñuy fexe ba seen i aajo di fay ci yeneen su jullit yi takku woon seen aajo mën naa fay ci loolu su dañu ba set ba set bi itam dana wàññi ko waaye nag mi ngi aajo ci lum ñu jaral ak lan lañ ca def luñ ca jéem ndax bari naa na lu ñuy jéem a faj waaye wàllu jikko yi moom faj ko daanaka waxaguñ jëm. jërëjëf bismillah bismillah.